sadaqa Allahul aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'izin ar-raabihin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yéen tambi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi woon ci suñu jotaay bi weesu ci ci kitaab ci sahih imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari ci kitaabul ilmi gisoon nañ ci baabu kitaabatul ilmi maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu bindum xam-xam ak jitti bi nga xamante ne moom lañ ko war a jox gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mooy bu sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne sayyidina Abu Juhayfa radiyallahu anhu daf ko koo laaj ne ndax am na maanaam maanaam ci wàllu e, mbind moo xamante ne ma téere boo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf leen koo jagleel mu ne déedéet waaye ci biir wax ji wax na ne am na téere boo xamante ne moom moom ci boppam mu ci doon bind ay atte yoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale euh, gisoon nañu euh, téere loolu ak atte yooyu ci suñu jotaay bi weesu ginnaaw gis nañ ci xadis bi nga xam ne mooy xadis sayidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit dafa euh, doon xutba maanaam gannaaw bi nga xamante ne Xusaa dafa am kuñ leen reyaloon ñoom it ñoo dem fayu rey kooka bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw xutba ci Makka maanaam daa di uh, wax gannaaw ba mu waxee nag am benn waay bu ñu wax Abu Sha daal bindal ma yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne iktabu li abi fulaan bindal leen ngir diw di bàyyi diw maanaam Abu Sha noonu la tudd kon gisoon nañ ci xadis boobu noonu naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidina Abu Hurayra ba tey radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daf doon wax naan ma min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ahadun akthara xadisan an anhu minni illa ma kaana min Abdullahi ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma fa innahu kaana yaktubu wa laa aktub maanaam xadis bi nga xam ne moom la yenente moom la sayyidina Abu Hurayra di wax radiyallahu ta'ala anhu ne amul kenn ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koo xamante ne moom mu ëppoon li mu doon li mu li li mu li mu téye mu mokkal ci ay xadiis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu amul bu doon dana am day kon day na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma moom lay doon ndax moom day dafa doon bind te man doonu ma woon waaye gisoon nañ ne moom moo ëppale Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma waaye bu fekkonte ne am na kenn koo xamante ne moo koy ëppale kon kooku lay doon ngir bind bi mu doon bind te moom doon toon bind waaye comme ni nga ko xamante ne noonu lañ ko xame woon te inshaa allahu suñu jotaay bii ci xadis yi ñuy gis dinañ ci gis ne li nga xamante ne bokk na ci maanaam leneen yeneeni mbir ci ay sabab yu war a tax sayyidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu di man maanaam man nekk koo xamante ne moom soxlawul bind wëlif ñeneen ñu dul moom walla boog ñoo xamante ne boo bokk ñoog moom may gi nga xamante ne moom la am naka noonu gis nañ ci tamit xadis sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xam te ne moom moo doon moom la doon nettali fan yu mujj ci fan yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baa nga xamante ne wax na ni bi maanaam ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax na indi leen téere maanaam indi leen mu bind mu bindal leen ituni bi kitaabin aktub lakum kitaaban indi leen ab Ah, indil leen ma ay këyit maanaam téeral fu ma mën a bind bu ko defee ma bindal leen eh, ab téere boo xamante ne lan tadillu ba'da dootoo leen sànkonte bukk ci ginnaawam maanaam ak xadis bi nga xam ne ak li nga xamante ne moom moo ci tegu loolu yëpp gisoon nañ ko gisoon nañ tamit baabul ilmi wal izati bil layl maanaam buntu eh, xam-xam ak waaraate ci guddi eh, gisoon nañ ci xadis sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yow woon ci xaaju guddi gi daal ni subhaanallah mada mada unzila laylat min al fitan wa mada futi min al xaza'in ayqizu fawahibat al rubba kaafiyatin fi dunya aariyatin yow fi l axira maanaam mu ne subhaanallah bi mu yewwoo ci xaaju guddi gi daal ni subhaanallah ay waaye li ñu ubbi tey ci guddi gi ci ay fitna waaye tamit li nga xamante ne moom lañ ci ubbi ci ay xeeti ma namm ay ay loo xamante ne lu lu lu bare bare la ci ay magasin ci ay xeeti xeeti xiiwa ay trésor mu ne kon nag maanaam euh, mu ne yee leen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir néeg yi ci biir kër yi te ñoom ñooy jigéen ñi fa nekkoon mu daal di wax ak ñoom daal ne bariwaan na koo xamante ne kaasiyatun fi dunya koo xamante ne ku sangu la ci àdduna waaye tamit koo xam ne waaye bu àllaaxira mu nekk ku rafle gisoon nañ ci bunt tamit buntu ak samar fil ilmi maanaam moom mooy euh, gàngolante ci euh, xam-xam mooy waxtaane guddi gi waxtaanee xam-xam mu ne euh, gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibnu Umar bi radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi ginnaaw ba mu jullee giyee ci mujjantalu dundam dafa wax ne ara'aytakum laylatakum haadhihi fa inna ra'sa mi'ata sanatin minha laa yabqa man huwa ala azharil ardi ahada min man huwa ala azharil ah, ah, ardi ahada mu ne képp mu ne xool leen guddik tey jii ah, fii ak téeméeri at ci kanam bu ñu demee ba ci bopp téeméeri at bi amul kenn koo xamante ne dina fi def tey ci ko guddi gi kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf tey loolu tam gisoon nañ gisoon nañ xadis bi nga xam ne moom mooy bu Mawlana Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi mu nettali bi mu fanaanee kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boobu tamit gisoon nañ ko léegi nag ñu war a gis tey insha allahu taala baabu hifzil ilmi maanaam buntu wattu xam-xam maanaam baabu buntu hifzil ilmi ginnaaw bi nga xamante ne dafa wax ci wàllu maanaam bind xam-xam ak it li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci loolu ak téye gi nga xamante ne moom lañ ko war a téye ak bàyyi xel bi nga xamante ne moom lañ ko war a bàyyi xel léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi buntu boo xamante ne daf ci leeral ay lépp loo xam maanaam li li aju ci wàllu wattu xam-xam waaye xadis waaye buntu bi indi wu ci benn xadis bu bokkut ak xadis bu jógee ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taalaa anhu ngir yittewoo gi nga xamante ne moom la yittewoo woo xam ak tamit nekk gi nga xamante ne moom la nekk ci gën a wattu xam-xam ci mboolem saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànd ak ne bi mu duggee ci l'islam moom mooy mujjën maanaam moom mooy at ñetteel ñetti at jàpp ñeenti at dong la ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax bisub xaybar ci la dugg ci lislaam waaye nag te ci la tàmbalee book du ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon loolu eh, ak yitte gi nga xamante ne moom la ci def ak ay mbir yu bare bari yoo xamante ne moom moo war a tax moom wattu gi nga xamante ne moom la wattu xam-xam loo xamante ne ba pare joxe ko ci anam goo xamante ne kenn joxewu ko ci noonu loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay leeral ci maanaam moom lay wax fii loolu maanaam mu indi kenn ndax imam al-Bukhari rahimahullah dafa bokk ci ni nga xamante ne noonu la tëggee tëggeewee téereem bi moom mooy bunt bu nekk même bu fekkente ne am na xadiis ñeneen ñoo xamante ne dañuy jël même maanaa bi buy indi saxaaba day indi saxaaba bi nga xamante ne ci bunt boobu kooku moo ci gën a ràññeeku maanaam moom moo tax ngay gis ci masalan yenn bunt yi muy wax Seydina Omar radiyallahu anhu ngir yittewu maanaam ngir ne moom dafa bokk ci maanaam masalan buy wax ngëneelu xam-xam maanaam yàq yokk bi nga xam ne moom la nit ñi ëppalantee xam-xam ak yu mel noonu wala boog yenn yitte yi ñu ci def ku mel ne euh, Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wala Seydina Umar ibn al-Khattab léeg-léeg radiyallahu anhu moom ci jëmmi boppam ay xadiisam lay indi wala léeg mu am yenn bunt yoo xamante ne comme euh, koo xamante ne am xelam dafa ñëw ak ni muy seetante ne dafa xóot muy indi ay xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ak ñu mel noonu nga xamante ne bi muy wax ci wàllu masalan ngëneelu xam-xam dafay indi waxu Seydina maanaam xadiis Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala wala boog buy wane ngëneelu Seydina Omar radiyallahu anhu ndax bëri na ay aaya alquran yoo xamante ne dafay wàcc di dëppoo ak gis-gisu Seydina Omar radiyallahu taala anhu loolu di wane ak ngëneelam gu kawe ak tamit di wane ne bu fekkonte ne am na ci xeet mi ñoo xamante ne dañ leen di yenkewal ay kàddu yenkewal xam-xam bu tukkee ci borom bi subhaanahu wa taala te duñu ay yenent maanaam Seydina Omar radiyallahu anhu moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe woon exemple ne kon day bu bu dee am na ci xeet bi moom ci la bokk maanaam moom mii maanaam te loolu moom mooy sikk ci ne am na ci xeet wi ngir ne xeet wi li ñu am moom moo xeet yu njëkkee am waaye loolu tamit loolu moom moo tax day indi xadiis Seydina Omar radiyallahu anhu foofu tamit qaa'ida boobu nga xamante ne moom lay settantal saa su ne di la wax naan la nangam boo ci bëggee wut exemple ci saxaaba yi diw sangam exemple la ci maanaam noonu moom moo tax moom tamit day topp noonu bu amee xadiis ñooñu ñooñu lay jox priorité ci xadiis ci saxiixam maanaam noonu la tëggee saxiix bi ba saxiix bi jeex rahimahullahu rahmatan waasi'a yàlla na ko yàlla fay ngën ji fay ci liggéeyam bu rafet bi nga xamante ne moom la defal sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngëneel bu màgg bi nga xamante ne moom la feeñal ci ñi doon ànd ak moom radiyallahu ta'ala anhum mu daal di indi kon xadis sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu moo tax ci buntu bi indi wu ci lu dul xadisam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdullah te gisoon nañ ko moom mooy Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ñu ko Abul Qaasim al Uwaysi al Qurashi al Aamiri rahimahullah gisoon nañ ko ci quatre-vingt-dix-neuvième xadis Ah, moom gisoon nañ ko mooy Abdullah ah, Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi moom mi ngi génn àdduna ci deux cent onzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog deux cent vingtième année bi moom ah, ci waa Madina la bokkoon de bokkoon ci boroom xam-xam yu mag yi rahmatullah alayhim bokkoon ci sëriñ yu imam al-Bukhari yu mag yi nga xam ñu ñoom ñoo ñu gën a màgg ndax dafa dégg lu baree bari ci Muwatta waaye am beneen partie boo xamante ne ci mu Muwatta nag moom daf koo daf koo jàng waaye bokkut lii nga xam te ne daf koo dégg woon ci imam Malik rahimahullah imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu dafa solo ci moom ay xadis yoo xamante ne ci imam Malik la ko jëlee waaye solo na yeneeni xadis yoo xam ne jëlewu ko woon ci imaamu Malik comme suñu xadis bi nga xam te ne moom lañ romboon nga xam te ne ci Sulaymaan ibn Bilaal la ko jëlee woon rahimahullah waaye euh, fii maanaam euh, waxoon nañ la ne imaamu Muslim rahimahullah solowul ci moom benn xadis Euh, Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i rahimahullahu taala euh, ñoom euh, ñoom ñoo solo ci moom te li ñu solo ci moom yépp mooy exactement li imam al-Bukhari solo ci moom rahimahullahu taala comme waaye hadith bi def ko jëlee ci imaamu Malik ngir ne moom la gënoon a takkool ci sëriñ si mu ne qaala haddathani Malik imaamu Malik moom ma nettal te mooy imaamu Malik daaru imaamu daarul hijra rahimahullahu rahmatan waasi'a moom mooy borom mu Muwatta bi. di borom ngir di bu màgg bi imam eh, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith Abu Abdullah eh, al-Asbahi al-Himyari al-Madani rahimahullahu ta'ala muy imaamu daarul hijra mi ngi eh, moom moom moom moom imaamu imaamu imaamu Malik moom moo nekkoon imaam bi nga xamante ne Euh, moo lañu dafa ràññeeku woon ci dëddu àdduna ak maanaam nekk koo xam te ne boroom euh, teggin yu màgg la la amee woon an ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri rahimahullahu taala moom comme niñ ko xamee woon moom tamit ñu bëree bëri ci ay ay taalibeem la ñu bokk comme ñu màgg ñëpp ci jamonoom ci ay taalibeem la ñu bokk te moom moo doon noon ñi nga xam ne ñoom ñooy waa fuqaha fuqaha as-sab'a an al-A'raj te moom mooy al mooy mooy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj rahimahullahu taala mooy ni koy dàqantale Abu Dawud wala Abu Hazim al-Madani rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu sayyidina Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu taala anhu moom mooy moom daanaka boo xoolee ci suñu jotaay yi weesu gisoon nañ ay mbiram naka noonu bo ba léegi bu ñu xoolee xadiis yu baree baree bare ci e, e, moom moo ñu ko toxalal jëlal ñu ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna an-naasa liwér boor mooy nit ñi yaquluuna dañuy wax ne aksara abu hurayra na abu aksara bari na abu bari na maanaam bari na lu muy solo abu hurayra radiyallahu ta'ala moom daal mi ngi nettali rek cët tët mi ngi nettali mi ngi rek muy wax nag walaa bu dul woon aayataani ñaari aaya fii kitaabillahi ci téere yàlla bi mu ne maa xatta maa xaddastu kon dootuma lu ma leen nettali xadisan ab benn xadis summa topp ginnaaw gi yatlu mu daal di jàng inna alladina yaktubuna maa anzal maa anzalna min albayinat ah, mooy ma inna alladina yaktumuna maa anzalna min albayinat linnaas min ba'di ma bayyana min albayinat min ba'di ma bayyanahu linnaas ulaa'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullahu noon illa alladina taabu wa amanu wa aslahu wa ba mu ne ilaa qawlihi arrahim maanaam aaya yooyu moom la jàng mu ne innal ladina liwét moom mooy gaa yi nga xam ne yaktumuna dañuy nëbb maa li nga xam ne anzalna wàcc nañ ko minal bayyinaati te ñooñ moom mooy mooy ay aaya mu ne lépp ñi nga xam ne dañ koy nëbb mu ne ak li nga xamante ne ma leeralal nañ ko nit ñi mu ne ulaa'ika ñooñ yal'anuhumullah yàlla rëbb na leen wa yal'anuhumul laa'inuuna te ñi nga xamante ne Euh, ñoom maanaam ñuy rëbbaate ñoom ñëpp tamit rëbb nañ leen maanaam mu ne nag ba mu def ñi nga xam ne taabu maanaam amunu gëm nañ wa ta taabu dëgg nañ waaye ba pare nag ba pare mu ne wa bayyanu linnaas ba pare ñu leeralaatal nit ñi waaw moo tax ñooñu euh, moo tax loolu moom mooy sart bi loolu moom mooy ne képp koo xamante ne dafa nëbb xam-xam wala boog mu wax loo xamante ne du dëgg ci diine ji bu dellu si waatee dafa am condition benn day tuub ñaareel ba ba pare day day day day jëf-jëf ju sell ba ñetteel bi moom mooy dafa waral wëlbatikuwaat leera laatal nit ñi ne leen la ma doon wax ci bërëb sàngam loolu du woon dëgg ak yu mel noonu maanaam moom tuubam loolu moom moo koy conditionné loolu moom moo tax mu ne aaya yooyu nag la jàng mu ne yooyu bu dul woon ñaari aaya yooyu maanaam bi tàmbalee innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati jeexe ar-rahim mu ne loolu bu dul woon ñaari aaya yooyu kon kon konantoon du ma jàng dootuma waxat parce kon ndax dañ may daal di boole damay ragal ñu boole ma ci ñi nga xamante ne dañuy nëbb xam-xam te xam-xam kenn waru koo nëbb mu daal ne inna euh, ndax lu wér boor mooy muy muy wax tamit lu tax moom mu gën a bari la li muy wax ba pare maanaam muy layal li tax moom mu gën a wottu gën a téye xam-xam gën koo mokkal ñeneen ñi ci des mu ne inna ixwaanana li wér boor mooy suñu mbokk yi minal muhaajiriina ci ñi nga xam ne ñoom mu ñooy muhaajiruna yi maanaam ñi nga xam ne dañoo gàddaay yoon jóge ci yenente bi jóge Makka ñëw ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wala boog min waaw ñoom kaana nekkoon na yashghaluhum doon leen euh, soxlaal a safku euh, yaxan maanaam yaxantoo bi yaxantu gi yaxantu gi moo leen soxlaloon te yaxantu moom mooy loolu dem jaay ak njënd maanaam moom moo leen sox soxaloon bil aswaaqi ci ci ja ci jaba maanaam ja ja ja ja mooy marché maanaam ñoom ca marché wa euh, loolu yaxantu googu nga xam ne moom lañ doon yittewoo ñoom loolu moom moo leen préoccupé woon wa innati wel teliwér boor mooy ixwaanana suñu mbokk yi minal ansaari ci ansaar yi kaana nekk na ñoom yasxaluhum doon yittile woon na leen soxlaloon na leen al amalu jëf ñi nga xam ne fii am waalihim ci seeni alal te moom mooy lu deme nekke mbay ak lu deme nekke euh, sàmm maanaam kon nga gis ne Euh, fii nii dafa am benn mbir boo xamante ne maanaam li mu njëkk a moom mooy ne euh, moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala mooy ne nit ñi dañoo commencé woon naan ah moom li muy wax bari na li muy nettali bari na maanaam ñu gis ne ndekete moom itam li ko bu ñu xoolee lu demee nekk ku demee nekk Seydina Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu moom li ko tere woon muy nettali lu bari moom mooy dafa ragaloon a waxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul dëgg comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci hadith ci baabu man kadaba ah, ah, ala rasulillah ismu man baabu ismu man kadaba ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam maanaam buntu ki nga xam ne moom mooy sosal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fii ah, gis nañ ci fii ci buntu bi maanaam dañuy gis tamit ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom li ko téye ba tax maanaam li tax moom muy nettali mooy day bañ dugg ci buntu ñi nga xamante ne dañuy nëbb xam-xam maanaam nga gis ne kon mbir tamit da war a nekk ci diggante bi waroo nekk rek koo xamante ne da ngay noppi ba naan di di di noppi ne maanaam kon ñu gis ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu li tax muy nettali lu bari li mu doon nettali maanaam bañul woon euh, maanaam nettali ko ngir ñu ne moo fi ëpp xam-xam wala moo gën a bari lu muy jàngale wala moo gën a bari nangam déedéet moom daf ko doon nettali ngir responsabilité bi nga xam ne moom la yëg ne moom la amee loolu moom moo tax mu ko doon nettali te moom mu ngi woon biir ma a a war Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam ñu baree baree bari di jóge fu nekk ci adduna bi di ñëw di jàng fi loolu maanaam munul toog rek daan ne noo garaawul mën naa toog naa noppi et cetera déedéet maanaam loolu moom tam war ta mën a nekk la yem maanaam bu boobaa mu daal di euh, muy wax mu muy commencer jàngale beneen bi ci def moom mooy la fait beneen bi ci def mooy li tax moom mu ëppalee ñi ci def ndax loolu saxaaba yi yëpp radiyallahu taala anhum amoon nañ conscience boobu waaye li tax moom mu gën a mën a bëri la ñi ci def loolu lay layal nii mu ne ndax ndax nit ñi yamuñu ndax dafa am ñoo xamante ne dañoo nekkoon ci seen ay préoccupation soxlay àdduna maanaam lu demee ne ndax xam nga xam-xam am na solo waaye dund gi faw nga def ko dund ak dundal sa njaboot ak yu mel noonu yooyu faw nga def ko mënta ñàkk waaye loolu nag pour mu mën a ne il fallait que mu dem euh, ñenn ñi dañuy daal di commencer dem euh, ñam na sax ñuy dawal welo ah am na ñoo xamante ne dañuy dawal woto am ñoo xamante ne dañuy et cetera maanaam ku nekk am na looy def maanaam nga gis ne kon euh, ñenn ñi dañuy dem di leen joxe ji ay cours particulier et maanaam kon ku nekk ak li nga xamante ne moom ngay def faw nga def ko mënta ñàkk. Euh, loolu loolu nag segam mënta ñàkk loolu moom moo tax ñëpp mënuñoo bàyyi lépp dem bi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam tout le temps mënta ne loolu moom moo tax même am njàng sax buñ koy def faaw ñu xool waxtu woo xamante ne day arranger ñëpp waaye mënuñoo rek wala boog day arranger li ëpp ci nit ñi waaye bu boobaa su fekkente ne na ñëpp mënuñoo ñëw itam ñu ñu ñu awonte maanaam ak ay ay googu am comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisi woon ci hadith attan baabu at-tanawub fil ilm maanaam buntu maanaam ay awonte ay ay ci buntu xam-xam comme ni mu ñëwee ci hadith sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom ak mbokk ansaaram bi maanaam loolu moom lay moom la fii beneen maanaam boobu moom la indi fii ne maanaam waaye waaye tamit loolu warul nekk loo xamante ne da koy labal sa adduna bépp nga nekk ci loolu kexe déedéet loolu tamit du mën a ne maanaam faw ngay nga nekk tamit maanaam mu digg doomu euh, waaye moom nee na moom nag dafa am benn sacrifice bu mu defoon boo xamante ne ñeneen ñi ci def ñëpp kenn daanaka def ko ci ñu baree bari ñu ko ci moo tax moom lay leeral fii mu ne waa inna te li wër boobu mooy Aba Hurayra mooy moom boppam radiyallahu ta'ala anhu na nekkoon na yalzamu di takkook rasulullahi ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam bi shibai ci fee ci feesu ah, batni ci biiram maanaam moom mooy lu mu lu mu mën a lekk rek doy na lu mu mën a lekk rek moom doy na ko moo tax masalan euh, doonu woon masalan moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ba ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam masalan takkul soxna ngir rek mën a takkook yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bañ dara yitteel ko leneen lu bokkut ak dem bi dégg ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàng di takkee ci moom ginnaaw gi ngir mu mun ñoo toxalal tey boolem xam-xam yi mu ñu toxalal loolu moom moo tax wa yaxduru moom daan na teew moo maa loo xamante ne laa yaxduru na ñoom daanuñu ko teewee wa yax yaxfazu moo tax daan na jàpp di takk di mokkal di téye maa loo xamante ne laa yaxfazu na ñoom ñu ko téye daanuñu ko mokkal maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy sabab bi maanaam kon lii dañ ciy jàngee ni tamit euh, bu amee ci biir maanaam jaam da ciy am xëy na ñoo xamante ni ñoom ñooy gën a yittewoo ngir mën a euh, dajale nu nit mën a dunde wala lu ñu mën a am wala yu mel noonu waaye tamit daf ci am ñoo xamante ne rawatina ñi nga xamante ne ñoom maanaam euh, comme boo xoolee muhaajiruuna yi ak ansaar yi maanaam ay ay kilifa lañu maanaam munuñoo toog rek di aju ci nit ñi di di di di soxlaal nit ñi fu nekk ñu dem fa di laajte di di def ay tawaaf masalan loolu duñ ko man waaye euh, li nga xamante ne moom la euh, moom la ñu euh, loolu duñ ko man ñoom loolu duñ ko man loolu moo tax ku mel ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom nag nangoo naa def sacrifice boobu loolu moom moo tax tamit léeg-léeg mu am ci nit ñi ñoo xamante ne tamit yàlla daf leen di daf leen di may doole boobu nga xamante ne dañuy mën xeetu tawakkul boobu xeetu façon tawakkul boobu dañ koy man nga xamante ne ñoom lu ñu feesale seen biir garaawul léegi nag nañu yittewoo xam-xam yittewoo diine ji mën koo tasaare bu ko defee ñoom loolu yàlla def jox moo leen jox force boobu mën nañ ko te mën nañ def yitte boobu bu boobaa tamit ñu bañ leen a ŋaññi ci buntu boobu maanaam ngir ne ñoom dañoo bàyyi lépp bàyyi adduna bàyyi lépp ngir rek jub jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam comme ni nga xamante ne noonu la Seydina Abu Hurayra sax radiyallahu taala anhu def te it bu boobaa moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo tax daan ci daan am ay da daan metti loolu bu kenn yaakaar ne dafa yomb moo tax loolu bari na ñoo xamante ne mënuñu ko de voilà moo tax xeetu wiiru googu ci yàlla tawakkul googu Euh, euh, euh, dafa comme moom la am na Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mi ngi koy wax ci na inna tawakkula ba baabul laysa yaslukuhu lu dul ku mën muñ ga tey doyloo borom borom borom dayo ya maanaam ki nga xamante ne wala borom wala borom alal ya wala borom dayo ya maanaam ki nga xamante ne moom mooy tawakkul boobu noonu du du buntu boo xamante ne lañuy ñuy noonu ki ko mën a sóobu mooy ku mën muñ ga il faut nga man muñ xootu xeetu muñ googu ngir ne ku mel ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fe maanaam da nga ko daan gis masalan benn xissa bu ndaw dafa am bés mu daal di toog nee na euh, maa ngi xiif xiif boo xamante ne ma euh, Seydina nee na Seydina Abu Bakar romb ma radiyallahu anhu ma nuyu ko mu fay ma ma ni ko naka waa kër ga mu ne ma ñu ngi ci jàmm te yàlla xam na ni li ma ko nuyoo lenn rek la woon mooy mu ne ma nañ dem kër ga ñu reer loolu nee Euh, Seydina Omar radiyallahu anhu waaye comprendre Seydina Omar radiyallahu anhu romb ma moo ko la même chose mu def doxale la même chose après daal di jàmm sante man dem yoonam waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw daal di bi kii mu xam ne ah man de lii laa ci jublu mu daal di may ni ma nañ dem kër gi ñu dem ñu fekk fa meew bool boolu na mu ne ko ah, waaw kon nag nañ naan waaye dafa naana naana naana naan nee na ba ba biir bi fees te te te affaire bi jeexul dégg nga euh, kon euh, loolu loolu loolu yëpp day day wan maanaam ak tamit le lu bari da ci daan fekk maanaam yu mel noonu tamit boo ko xësee ba engagé tamit maanaam da ngay muñ rek circonstances yooyu da ngay muñ situation yu mel noonu ak lu ne mën na la cee fekk ndax léeg-léeg loolu moo tax nit yàlla yi ñoo gën a metti nattu ñoo gën a metti situation yi ñuy dund te nit ñi tamit dañ leen a war a euh, maanaam ñoom dañoo war a comprendre ne yàlla noonu la leen bindee et comme que ñoom ñooy gën a nat metti nattu gaa yi ci def euh, waaye waruñoo jàmbat waruñoo jàmbat waruñoo wax dara dañuy noppi rek di muñ rek mu jeex waaw mën nañoo ëpp problème ñëpp mais ku leen gis day foog ne ñoom ci xéewal gu dul ñuy la ñuy féey loolu moom mooy ñi nga xam ne mën na lañ demee moo tax nga gis Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu nee na moom ci boppam léeg-léeg da daan toog euh, euh, da daan tëdd guddi gi da daan da daan tëdd nii maanaam xippi bët yi nii ñu defe ne dafa dafa xëm xale yi ñëw ba yéeg ci biir bi di foofu naan yaa eh, Abu Hurayra dafa xëm di di ko di ko yee nee na fekk dara jotuma lu dul xiif xawma def ko dara waaye maanaam sacrifice yooyu yëpp nag tey yàlla fayee na ko ko ci maanaam na yeneen bi sallallahu alayhi ñëw ci ñun bëri na loo xamante ne tey su dul woon moom li mu def ak loolu sacrifice yooyu noonu kon tey xam-xam boobu du yegg ci ñun moo tax tamit ñu mel ñoom dañ leen war a jox gëdd gu mag ci li nga xamante ne moom moom moom la ñu def yàlla na ko yàlla fayal gën di fay kon fii tam kon xadis bi daf ci wane maanaam ni nga xam ne noonu la mokkale woon mbir yi te ak li taxoon mu maanaam wattu gi anaa maanaam yitte gu kawe gi nga xamante ne moom la ci def ngir mën koo def ngir mën koo am maanaam lool tamit ni ci xamee ni maanaam di mën a mokkal faw mu am yitte lool moom moo tax bëri na ci salaf yi ñoo xamante ne daanuñu woon nangu ñin daan àndal daan bind bëri na ci ñoo xamante ne daanuñu ko nangu dañ daan wax gaa yi naan leen déedéet toog leen rek ngeen jàng ngeen tari ngeen ñu ngeen di déglu ngeen di téye ngeen concentré wu bu ko defee ngeen mokkal comme ñun ni ñu mokkale parce que xam-xam dañ koy mokkal xam-xam dañ koy mokkal xam-xam ñëw di la ko laaj nga naan mu nga kër gi voilà moo tax xam-xam foo mën a dem daa war a da ànd ak yow loolu mooy xam-xam parce que suñu sinon parce que bagage yi téere yëpp mënoo leen di yenu foo dem yóbbaale leen loolu mënta ne kon nag moo tax da ngay mokkal dégg nga mu ne e, qaala bil isnaad al muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddathana ahmad ibn abu bakr abu mus'ab taalib imaamu maalik bu mag boobu rahimahullahu taala a taxrij naam wax ba dëgg e, kon e, xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina abu hurayrata bi radiyallahu taala anhu imaam al buxaari rahimahullah indiwaat na ko ci xadis mille deux cent vingt trois deux mille quarante sept deux mille trois cent cinquante trois mille sept huit cinq mille quatre cent trente deux ak sept mille trois cent cinquante quatre imaamu muslim indi na ko xadis numéro deux mille quatre cent quatre vingt douze ak deux mille quatre cent quatre vingt treize imaam Ibn Maaja indi na ko ci xadis numéro deux cent soixante deux imaam Ahmad Ibn Hanbal indi na ko xadis numéro sept mille deux cent soixante quinze sept mille sept cent cinq neuf mille seize ak dix mil sept cent vingt deux kon waa asxaabu kutubu sitta euh, ñoom euh, ñett ñoo ko ci indi. Euh, ñett indiwuñ ko mooy imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom ñett ñi indiwuñ ko rahmatullahi ala al-jami' kon qaala bil isnad al-muttasil fi awwal kitab ilayhi haddathana Ahmad ibn Abu Bakr Abu Mus'ab te moom mooy taalibi imam Malik boobu euh, Ahmad ibn Abu Bakr euh, al-Qasim ibn al-Harith ibn Zurara ibn Mus'ab ibn Abdurrahman ibn Awf nga xam ne sët la ci Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne waa këram gis ngeen waa këram Abu Salama gis nañ ko Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf gis nañ ko eh, keneen ki ci gis mooy Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf muy ñaari doomam ñooñu gisoon nañ leen ak ñeneen waaye gisaat nañ kii mooy Ahmad ibn Abu Bakr ah doo nekk sët ci Seydina Abdurrahman ibn Awf muy Abu Mus'ab radiyallahu al-Qurashi al-Awfi al zuhri al-Madani qaadi bu mag boobu rahimahullahu taala nga xam ne nekkoon na qaadi waa Madina nekkoon seen borom xam-xam da bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy di ànd ak imaamu Malik rahimahullahu taala ba ñi ci madani yu ne ci àndal imam Malik yi ba pare bokk ci borom xam yu mag yi moom mi ngi gane adduna cent cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam takkoog imaamu Malik ibn Anas rahimahullahu taala jànge ci moom fiqh dégg ci moom lu bare bare jégge ci moom surtout mu Muwatta ba pare takk ko takkin wu rafet maanaam moo tax euh, Muwatta riwaaya Abu Mus'ab bokk na ci riwaayaat yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a dëgër imam al-Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom directement imam an-Nasa'i rahimahullahu taala soloo na ci moom waaye day am intermédiaire diggante moom ak imam Abu Mus'ab bii nii rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna deux cent quarante et unième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni al-imam al-hafiz Ibn Abdul Barr waxe rahimahullah waaye wax nañ tamit ne euh, mi ngi génn àdduna waaye wax nañ tamit leneen mooy deux cent quarante deuxième année mooy année bi ci tegu ci weeru koor gi ci la génn àdduna fekk mi ngi nekkoon ci euh, nekkoon ba tey qaadi ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam euh, bi muy génn àdduna mi ngi amoon quatre-vingt-douze ans rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar mooy Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar al-Madani rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Abdullah al-Juhani al-Madani al-Juhani rahimahullah Euh, moom tamit euh, nekkoon koo xamante ne borom ci ci taabi ci ci ta ta ci taabii taabii la bokkoon moom tamit maanaam moom ci génération taabii taabii la bokkoon comme Abu Mus'ab rahimahullah moo tax xadis bi boo xoolee ñaar ñooñ ñoom ñëpp ay taabii euh, taabii lañu rahimahullahu taala moom ak imam Malik ñoom ñoo nekkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nekkoon foofu ay mufti xam na al imam al nee na waa ñi nga xam ne ñoo nekkoon mufti yi ci jamono yi moom imam Malik la woon ak Abdul Aziz Abd ibn Abi ak moom mi ak moom Muhammad ibn Ibrahim bii nii nekkoon na kon boroom xam-xam bu màgg a màgg rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a moom mi ngi gane mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari rek moo ko solool xadis moom tamit ci waa ashaabu kutubu sitta naam imam an-Nasa'i solool na ko xadis waaye ci kitabu euh, yawm wal layla foofu la ko la xadis maanaam ci téere boobu mu al-yawm al-yawm wal la ko soloolee xadis waaye sinon waa ashaabu kutubu sitta yëpp doo gis kenn solo ci euh, Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar bi rahimahullah lu dul imam al abi Dhi'b moom tamit imam la bu màgg a màgg muy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira abi Dhi'b rahimahullahu taala rahmatan eh, wasi'a mooy Abul Harith eh, moom mi ngi génn àdduna cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon tamit ci imam bu mag waa madinatul munawwara yi ala saakiniha afdalu salatu eh, wassalaam eh, murra imam murra rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne sax ibn imam ibn abi zib rahimahullahu taala moom moo gën a sax kawe imaamu malik rahimahullah eh, waaye Euh, euh, imaam Malik moom lañ gënoon a siiw moo gënoon a siiwee ci ñu xamee ko ne imaam euh, daaru hijra ndax moom moo gënoon a nekk koo xamante ne ci wàllu di settantal ci gu gaa yi ana ci kan lay jële ak ci kan la dul jële imaamu Malik moo ci gënoon a dëgër rahimahullahu taala rahmatan wasi'a kon mu ne an moom an Sa'id al moom gisoon nañ ko mooy Sa'id ibn Abu Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala dafkantaram nekkoon Abu Sa'd wala Abu Sa'id ñaar yëpp la mu Abu Sa'd ak Abu Sa'id mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne an Abi Hurayrata ta'ala anhu annahu ya Rasulallah e yow ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam inni naka man asma'u damay dégg min ka ci yow xadisan ay xadis kasiiran lu bëree bëri waxtaan yu bëri da koy wax waaye nag ansaahu dama koy fàtte maanaam nga gis fii dafay wax exactement lii dal boole nit li nga xamante ne naturellement nit day dafa bokk ci ci lawazimul insaan maanaam nit d'ailleurs euh, comme ni nga xam ne noonu lañ koy waykat bi waxe ma summiyal insaanu li illaa annahu yansa wa ma summiyal qalbu inna illaa annahu yataqallabu maanaam nit tuddeewuñ ko nit lu dul lil la fekk muy fàtte insaan li tax ñu naan ko insaan mooy li muy fàtte mooy nasiya mooy nisyaan gi ñëw ci moom moo tax ñu naan ko insaan mooy fàtte comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nasiya aadama fa nasiya zurriyata maanaam ma aadama alayhi salaam dafa fàtte moo tax it xeetam dañuy fàtte maanaam mooy njabootam dañuy fàtte maanaam kon fàtte daa bokk ci li nga xam ne moo tax koog doomu aadama waaye nag nee ba ma waxee yenente bi lii sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir lii tamit day wane yitte gi mu am ci di war di mokkal lu bari ak tamit bàyyi xel bi nga xam ne moom la koy bàyyi xel waaye nag mu am yoo xamante ne tamit daf koy fàtte qaala nee na mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa ne ko ubsut tàllala rida aka sa sa sa sa sa sa Euh, sa sa kaala maanaam tàllalal sa kaala muy euh, kaala gi mu gi mu doon teg ci kawam mu ne ko tàllal ko nee na fa basattuhu ma daat ko tàllal kaala mu ne mu ne fa arafa mu daal muy muy muy muy as nee na muy as bi yadayhi ci ñaari loxoom summa kaala topp mu ne ko dumma nee na mu ne ko taf ko ci sa bopp dégg nga dumma maanaam taf ko nee na fa damamtuhu ma daat koy taf ci sama bopp nee fa maa nasiitu mosatuma faat fàtteetuma shay'an dara ba'dahu ginnaaw loolu maanaam kon loolu nee na gannaaw loolu yëpp fàtteetuma kon bi mu euh, kon loolu euh, tamit Euh, kon lii dañ ci jàngee ay mbir bokk na ci mbir yi nga xamante ne moom lañ ciy jàngee moom mooy di sàkku ñaan lu bëree bëri su fekkente nit ki dafay faral di fàtte ndax ñe benn bi ci des beneen bi ci des bi nga xamante ne moom lañ ci xame mooy ne su fekkente ne tamit nit ki dafay gis ne moom du mën di sàkku wala dafa am yu bëri yu xam te ne daf koy soxla ci buntu xam-xamam muy war di wut ki nga xamante ne mu mu dem mu laaj borom xam-xam yi a naka lay def ba lii nga xam ne maanaam ban méthode la war a mën a utiliser pour mën di jàpp nangam ak nangam ndax xam-xam bu nekk ak xeet bi ñu koy jàppee du benn maanaam muy dem di sàkku ci borom xam-xam yi loolu ñetteel bi ci def moom mooy ne fokk muy wut méthode méthode sàkku xam-xam ak méthode mën di takk ak di jàpp ngir ne takk moom faaw da nga ko war di def parce que soo dul takk dara boo dul jàpp dara dara mooy doo xam dara loolu rek lay teg maanaam kon faaw ngay war di takk loolu beneen mbir la beneen bi ci def moom mooy. Euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kéemtaan gi nga xam ne moom la def et que Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom ci jëmmi boppam mu'jiza la ci mu'jiza yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir mokkal gu bari gi nga xam ne moom la doon mokkal ak it le fait que muy takk te du fàtte maanaam loolu beneen la bési mooy ñàkk a fàtte loolu karaama la ci moom maanaam moom karaama la ci moom nekk mu'jiza ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama beneen bi ci def mooy ne ndekete nit mën naa yegg foo xam te ne dootul fàtteeti maanaam te loolu ci waa yàlla mën na koo may karaama boobu mooy dootul fàtteeti comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci ñoom Ash-Sha'bi ci ñoom Shu'ba et cetera ci ñoom Zuhri ci ñoom imaamu Malik et cetera rahmatullahi ala al-jami' ñooñu nga xamante ne ñoom daanaka ñu woon dootuñu woon fàtte maanaam dafa bokkoon ci seen i mbir mooy duñ fàtte maanaam kon comme ñu mel ñoom imam Ahmad ñoom imam Shafi imam Shafi imam comme ni mu ko waxee maanaam yooyu yëpp ay kéemtaan lañ yoo xamante ne moom la ñu amee nga xam ne dafa bokk ci seeni mbir mooy ñu fàtte te bokk na ci li nga xam ne moo leen ko doon may mooy mooy euh, sell gi seen xol sell mooy sell gi nga xam ne moom la seen xol sell te loolu tamit ku ak imam al-Bukhari rahimahullahu taala qissa bi nga xam ne moo ko fe daloon Iraq Euh, bi nga xamante ne ci la Bagdad ba mu fa demee nga xamante ne gars yi dañoo foogoon ni dañ ko daan dégg ñoom ñëpp ñu teeru ko waaye keroog ba mu ñëwee dafa leen a jommal parce que dafa ñëw gars yëpp ñëw ñu jàng fukki nit ku nekk jàng fukki xadis yoo xamante ne dañoo wuute kenn ku ci nekk def erreur ci sa xadis waaye bu ci nekk danaan bii xaw ma ko waaye ba ñu paree mu nafa ni mu déggee xadis yi ci seen i erreur la leen mokkale ak seen i càllale ak erreur yi ci nekk yëpp ba pare bi mu paree noonu la répété waate erreur benn bu ci def ba pare ordre bi la topp ba cent hadith ordre bi la topp ba cent hadith ba pare noonu la rectifier lépp benn bu ci nekk mu ne ordre bi du nii lii la nii laa ko xamee lii du nii nii laa ko xamee lii du nii nii la ko xamee maanaam nga gis ne loolu moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ne man yéemu mu ci ne le fait que mu mokkaloon cent hadith la wala mu mën leen rectifier loolu moo ma yéem ndax Hafiz la waaye ndax imam la tamit. waaye li ma yéem ci moom mooy le fait que benn yoon la dégg xadiis yooyu cent xadiis yu ànd ak cent erreur mu mokkalandoo erreur yëpp en même temps ci benn dégg ba pare wëlbatiku rectifier wax ko loolu moom mooy di yéeme waaw ah, imaam al-Bukhari imaam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala moom tamit kéemtaan gi mu ci nekk woon tamit bari na kon maanaam li ci gàttal daal li ñu mën a wax mooy ndekete nit dana yegg foo xamante ne ci buntu xam-xam dootu fàtte euh, euh, beneen bi ci def moom mooy kéemtaanu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy ne ndekete li nga xamante ne moom mooy bu ñu xoolee yenente sallallahu alayhi wasallam ni mu doon doxale mooy lépp daf koo dox doxale ci alamul misaal mooy dans le monde des symboles maanaam amul dara loo xamante ne ah ci nii la ko jël daal di sol dara wala déedéet tout est dans le monde des symboles mooy dafay tàllalal sa sa sa sa sa kaala mu tàllal mu jël kaala def nii loxoom di as def nii di as te li mu doon as la xam-xam la xam-xam rek la doon as ah. mais mel ni ci air bi la koy ak ndekete xam-xam la doon ak ndax lan donc benn mooy tàllal gi nga xam ne moom la Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu tàllal kaala gi loolu benn la mooy ne moom daf ubbeeku na jamono jooju maanaam xolam moo ubbeeku tàll tegu ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam à travers symbole kaala gi ñaareel bi ci def moom mooy yenente bi sallallahu alayhi as ji mu doon as mooy mi ngi doon jël xam-xam di ku sottil maanaam te loolu dañ ci gis beneen xadis bii di ñëw ne maanaam mbuusu xam-xam yi nga xam ne moom la jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que bi ñu koy as loolu xam ngeen ne du zahir le fait ñuy as dara def nii rek après mu daal di jël kaala gi taf ci boppam rek dootul fàttee ci mu mokkal loolu du zahir de loolu baatin la maanaam loolu mbiru baatin la te loolu dafay teg te tegtale beneen mbir ci buntu boobu mooy ne adduna boobu nga xamante ne moom la nit yàlla di jëfandikoo ci seen symbole yi ak di di jëfandikoo yu mel noonu ba pare di ci jariñee nit ñi loolu adduna la bu réel bu exister te euh, kon yooyu yëpp benn voilà loolu loolu tamit daf koy daf koy wane te maanaam loolu mooy ne dafa dugg ak moom ci beneen xaqiqa euh, mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne xaddasana ibrahim ibn al-Munzir euh, te moom mooy ibrahim ibn al-Munzir ibn abdullah ibn al-Munzir ibn al-Mughira moom mooy abu ishaq mooy dàqantalam mi ngi génn na deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abu Ishaq al-Qurashi al-Madani maanaam hadith bi ñi ko solo ñëpp ñoom ay madani lañ mu ne qaala haddathana Ibn Abi Fudayk te moom mooy al imaam eh, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Muslim Ibn Abi Fudayk eh, rahimahullahu ta'ala ñu koy daaxantale Abu Isma'il maanaam kon. Euh, moom mi ngi génn àdduna deux centième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bi hada ci xadis bi maanaam mu jële ko ci ibnu abi Zib maanaam riwaaya bi ñoom ñii ibnu abi Zib lañ ko jële moo tax ibnu abi Zib fii moom mooy madaarul xadis bi maanaam fii li mu bëgg a wax imam al-Bukhari rahimahullah li mu bëgg a wax mooy ne maanaam parce euh, ñu bari maanaam dañuy jaawale am na ñoo xam ne dañoo foogoon ne Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Dinar bi moom mooy moom mooy jëmmi Ibrahim ibnul Munzir bi alors que ñoom du ñu benn euh, waaye euh, moo tax ibnu abi Dhi'b ci la mooy madaarul xadiis xadiis bi euh, ci moom la ko solee mu ne aw qaala moom dafa wax ne wala boog dafa ne xarafa dafa dafa as dafa as bi yad bi yadihi ci loxoom maanaam au lieu wax ci ñaari loxoom yi mu ne ci loxoom fii ci kaala ga nga xadis euh, boobu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro deux mille quarante-sept deux mille trois cent cinquante trois mille six cent quarante-huit sept mille trois cent cinquante ak sept mille trois cent indi na ko xadis numéro deux mille quatre cent quatre-vingt-douze ak deux mille euh, indi na ko xadis numéro trois mille huit cent trente-quatre ak trois Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro sept mille 705 8409 ak 9517 kon waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari imaam Muslim ak at-Tirmidhi ñoo ko solo imaam Abu Dawud ak imaam an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom solo wuñu ko mu ne ala bil ala bil isnaad muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Isma'il te moom mooy ibn Abi Uways Eh, di di di di di di jarbaatu imaamu Malik rahimahullahu taala moom mooy Ismaïl ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi rahimahullahu taala moom dakkantalam comme niñ ko xamoon mooy Abu Abdullah deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci génn àdduna mu qaala haddathana axi maanaam axi sama mbok sama maanaam mbok mooy frère moom mooy Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amr al-Asbahi moom it jarbaatu imaamu Malik la rahimahullahu taala muy Abu Bakr al-Madani rahimahullahu taala moom nag moo gënoon a dëgër moo gënoon a dëgër frère am bi Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullah ndax imaam ibn Abi Uways rahimahullah borom xam-xam dañoo wuute ci màggaayam ak ñàkk màggaayam waaye. ala kulli xaalin saduq la maanaam mooy ku wér la ku wér ay wax ay wax la euh, comme niñ ko waxe woon imam al-Bukhari rahimahullah day faral bi solowee ci moom di jële ci imaamu Malik rahimahullahu taala ngir dëgëraay gi mu dëgër ci imaamu Malik suy lu tax parce que dafa takkoo woon ak imam Malik rahimahullah ngir jarbaatam la woon ngir ne imam moom jarbaatu imam Malik la woon takkoo googu mu takkoo woon ak moom moo tax ba pare li mu solowee ci moom lu ne ci imaamu Malik ñeneen solo nañ ko ci imaamu Malik mais imaam al-Bukhari day préférer riwaayam ngir takkoo gi mu gënoon a takkoo ak moom kon munuñu ko tuumaal ci buntu imaamu Malik maanaam munuñu ko tuumaal ci côté ngir ne tamit xam nañ ni duy sos di wax lu dul dëgg te te tey ko loolu beneen mbir la ba pare li ñu soloo ci moom ñeneen soloo nañ ko ci moom euh, ku bëgg loolu loolu loolu benn la ñaareel bi ci def mooy boo ko xoolee fii ci frère la solo frère ki mu ñoo bokk ñoom ñoom ñi ay frère la ñooy faral di nekk ñoo dëkk ñooy ànd et cetera kooku loolu solo ci moom ngir yàgg gi ñu yàgg parce que dafa am lu mat a bàyyi xel ci xam-xamu xadiis mooy ñi nga xamante ne dañuy ànd ak kenn mais ànd ak moom par exemple vingt ans trente ans kooku souvent parfois bu fekkente ne dafa boole nekk koo xamante ne dafa màgg di mën di mokkal di takk wóor et cetera bokkul ak ki nga xamante ne day takk wóor na et cetera mais li mu ànd ak sëriñ bi mooy un wala boo ay quelques jour rek la jotaayoo ak moom bu ñu benn ñoom ñoom ñoom du ñu benn maanaam c'est-à-dire ki ànd ak moom 30 ans bu solowee benn xadis ki ànd ak moom un an même bu ko wala ki ànd ak moom benn euh, bés wala ba ay quelques moments même bu dee moo ko dàqoon a takk gën koo wóor gën koo dëgër kële la ñuy jël waxam parce que kële moom ce suur yàgg naa dégg même xadis bi sëriñ bi di ko wax di ko waxaat di ko waxaat di ko waxaat même wax bi même nettali bokkul ba tey du benn. loolu moom moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la boo gisee imaam al-Bukhari rahimahullah di préféré Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullah di jëlee ci moom Muwatta c'est parce que dafa xam ni mu takkoo woon ak ndijaayam bi mu ganee àdduna ba ni ni ndijaay ji di génnee àdduna ñoo nekk loolu kooku xam nga kooku mënoo koo yamale ak koo xamante ne yàggoo leen loolu lu mat a bàyyi xel la kii frère am la tamit <laughs> ñoo donc euh, yooyu am dafa bari ay mbir yu bari bari yu wër boo ko xamul nag da ngay foog ne yow da ngaa yeewu. fekk yiw woo yàlla nañ yàlla sàmm euh, euh, frère am bi moom Abdullah ah, muy Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uwais moom mi ngi génn àdduna deux cent deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ginnaaw imam al-Bukhari ibn Maaja rek moo soloo ci moom mu ne an ibnu abi Zi'b moom gis nañ ko léegi an Sa'id te mooy al-Maqburi ibnu abi Sa'id al-Maqburi gis nañ ko léegi an abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala hafiztu mokkal naa takk naa min rasulillahi jëli ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wi'a'ayni ñaari ndab ñaari ndab min ilmin maanaam ñaari ndab fa amma ahaduhuma fa amma daal ahaduma ndax am na benn waaye min ilmin ci xam-xam am amma ndaal ahaduhuma benn ndab bi moom fa basaftuhu yullil naa ko yulli naa ko maanaam kon ñu gis ne imaam euh, li mu doon wax ne boo gisee may nettali damay bañ dugg ci aaya bi naan ñii nëbb xam-xam mbugal bi ngi ne yàlla rëbb na leen malaaka yi rëbb leen nit ñi rëbb leen mboolem ñi rëbb rëbb leen maanaam loolu moom moo tax loolu domaine bi aju ci loolu moom loolu lépp yulli naa ko moo tax mu ne fa basaftuhu loolu dama koo yulli mu jëfandikoo baatu basta comme na wa basta fiihimaa rijaalan kasiiran wa nisaa maanaam gis ni yulli lépp génne wa maanaam mu génne yulli ah, lu baree baree bare maanaam moo tax mu ne lool moom fa basa suwu amul lu mu ci denc lépp la génne voilà waaye mu ne wa amma ndaal al aaxar ba ca def mu ne falaw su fekkonte ne ba sastuhu dama koo yulli kon quti'a am na ci benn riwaaya fa falaw basastu minhu shay'an am na ci benn riwaaya su ma yulli woon ci moom dara qata'a quti'a daañu dagg hadal bul'um euh, put gi maanaam bii la ñuy dañuy dagg lii maanaam mooy dañ may rendi Euh, loolu nag am na ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñuy wax ne fitan yi la maanaam yi nga xam ne ñoom ñoo ali ci fitna yi euh, ak yi nga xamante ne mais loolu wax na ko nettali na ko ndax lim ne euh, am na ay xale yoo xamante ne ñoom ñooy nekk Quraysh ñoom ñooy yilif Quraysh du ñoom ci Quraysh la ñuy jógee te ñoom bu ñu nekkee kilifa dañuy yàq loolu mu wax na ko donte dam ni nag waaye donte am na ci beneen xadis dafa ne mooy parce que bi mu koy wax Marwan ibn Abdul Malik ma nga fa woon ne ko oh ñooñu de yàlla leen yàlla rëbb yow ñooñu ñooñu ñooy ay mbokk la ñuy wax rek <laughs> yaa Abaa Hurayra ñooñu ñan la <laughs> day eh, eh, su ma bëggoon a wax tur dinaa nit nangam lañ tudd nii leen fii lañ dëkk et cetera dinaa ko wax maanaam kon nga gis ne loolu kon xam na ko bu leer te junju na junj na ko leeral na ko loolu bu fekkoonte ne nangu nañ ne nañ ko ci dugal nañ ko dugal ci beneen bi nga xam ne dafa ne dañ koy bu ko yullee dañ koy dañuy dagg baat bi maanaam bu fekkoonte ne dugal nañ ko ci dañ naan liñ gën a màgg liñ mën a wax mooy ne euh, am na ci xam-xam yoo xamante ne ngir fitna bi mu mën a indi ak problème yi mën a indi doo ko wax ci anam gu leer waaye dafa am ñoo koy beral wax ko ko moo tax wax na ko parce que dafa ne soixantième année bi ci la ñuy jël kilifteef bi te mooy ñoom Yazid biñ ñëwee te loolu wax na ko moo tax moom ci boppam mu daan ñaan yàlla musal ko ci kilifteefu gone yu gone yu doy waar yooyu ak ak àgg ci année soixantième année bi maanaam nga gis ne kon loolu junj ko moo tax cinquante-neuvième année ci la ko boroom bi jël subhaanahu wa maanaam kon nga gis ne moom wax na loolu. junju na kilifteef boobu kon junj na mbir moom wax na ko mais euh, ba pare xam na ne mu ne mun naa maanaam wax na ko wax woo xam ne képp ku yeewu dana xam ne kii ñii kii la ñuy wax maanaam loolu tam kon dañ bu dee duñ koy dugal foofu dañ naan kon am na xam-xam yoo xamante ne boo ko xamee itam ni nga koy da war a xool bu baax ni nga koy wax parce que sinon problème lay indi wala fitna lay indi waaye loolu warul nekk loo xam ne dafa aju ci àttee diine ndax xam nga loolu attey diine ajuwu ci nit ñi jub ajuwu ci euh, lu xaraam ak lu dagan ajuwu ci pas-pasu nit ñi ajuwu ci maanaam loolu mooy su dee nangu nañ ne loolu xadiis yooyu loolu ci la bokk mais loolu kenn du ko tuddee kenn du ko tuddee mbuur euh, ndax ndax mun naa beneen ndab bi yulli naa ko beneen leneen la buñ ko tuddee ndab maanaam munuñu ne ndab bi loolu kese la kon ndekete am na leneen te bokk na ci li koy firndeel mooy li yeneen ci bi sax tam suñu xadis bi mujjee gis léegi jël di ko asal di ko sotti te dañ ko gis insha allah ci xadis sayyidina Xadir bi alayhi salaam bi mu taseeg yent yàlla Muusa alayhi salaam ne ko yow ak man ak mboolem mbindeef yi suñu xam-xam ci kanamu yàlla ci kanamu xam-xamu yàlla mu ngi mel ni li picc bii cof ci géej gi maanaam toq googu te te te ki daje leen xam-xam yooyu yëpp mooy yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa kon lam ko asab loolu dafa nëbbutu dafa dafa nekk lu rëy rëy loolu yii yëpp day firndeel ni masalan am na xam-xam yoo xam ne lu demee nekk xam-xamu Seydina Xadir bi alayhi salaam ak yu mel noonu nekkete Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu am na lu ci xamoon lu baree baree bare loo xam ne ni mu xamee xam-xamu sharia bi noonu la ko xame waaye nag doonu ko doonu ci woon wax wala boog doonu ci woon wax lu bari wala boog bu doon am na ñu ko doon wax am na ndaw ñu ci doon waxal te loolu tamit day firndeel beneen mbir mooy ne yeneen bi sallallahu am na xam-xam yoo xam ne waxu ko ñëpp dafa am ñu ber waxal leen ko te naa Abu Hurayra radiyallahu anhu sacrifice yi mu def ak takkoo gi mu takkoo ak yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam jombul mu am ci xam-xam yooyu lu bari loolu yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ne yu ñu mën a xam la te yu yu neex a dégg la tamit vraiment neex na dégg daal euh, te euh, moo tax xam-xam euh, yi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala lii tamit dañ ciy xamee ne bu fekkente ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne àndul ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul ñetti at jàpp ñeent lan xalaat ci ñi nga xamante ne naka jekk dañoo mës a taqoog moom mosuñoo tàqalikoog moom ku mel ni Seydina Zubayr ibn Awwam bi doon wax radiyallahu anhu nekk xawaar yi yenn saa am ne ku ne am nga xawaar yi ci yeneen yi man sama xawaar yi mooy Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu nan ngay xalaat ci ku mel ni ñi gën a kawe ñooñu ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Ousmane lan ngay xalaat ci Seydina Aboubacar as-Siddiq lan ngay xalaat ci ñooñu beneen bi ci def mooy day waaye ni sahaaba ñoom ñii képp kenn ci ñoom day taxaw taxawaayu keneen ki ak xam-xam bi mu yor maanaam kenn képp kenn ci ñoom am na xam-xam boo xamante ne keneen acte mu ko ku bokkut ak ñoom sahaaba yi radiyallahu anhu ku bokkut ak saxaaba yi attanul xam-xam boobu ndax taabi'i ñooy génération bi dàqoon a jaamu yàlla gënoon a dëddu àdduna ëppoon xam-xam gën a lépp ñoo ko gën ndax yenente bi moo ne saa saa bi gën mooy sama bos mooy saxaaba yi ginnaaw boobu taabi'i yi moo gën ànd ak loolu sayyidina Abu Hurayra radiyallahu am nee na yor naa xam-xam yu ma jëlee ci yenente bi saa saa yoo xam ne yéen taabi'i yi suma leen ko waxoon da ngeen da dagg mooy ne am na xam-xam yoo xam ne ku dul saxaaba yi attanu ko niki noonu am na xam-xam yoo xamante ne ku dul nitu yàlla piir du ko attan comme niñ ko gisee ci Seydina Xadir alayhi salaatu wasalaam kon loolu tamit da beneen mbir la ci euh, bunt boobu Euh, hadith bi imam Bukhari solowaat na ko solowaatu ko déedéet dégg nga mu ne kon haddathana baabul infaaq lil ulama maanaam fii buntu bi al infaaq lil ulama maanaam noppi gi ñu war a noppil boroom xam-xam yi baabu buntu al infaaq noppi lil ulama ñeel boroom xam maanaam fii dafay wax ne Euh, boo xoolee le fait que mu indi xadis sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu dafa am lu maanaam mu jeexale ko ci wàllu mokkal gi mooy ne xam-xam yi boroom xam-xam yi tolloowuñu doole maanaam diggante sahaaba yi radiyallahu ak ñurul ñoom tolloowuñu waaye diggante yenn boroom xam yi seen biir tolloowuñu léegi nag ginnaaw diggante boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne yegguñu ci niveau bi ñooñu tamit tolloowuñu maanaam kon ce qui fait que mooy ne boroom xam-xam yi dañ leen dañ maanaam bu ñuy wax dañ leen war a déglu mais loolu benn la ñaareel bi ci def mooy beneen teggin lay jàngale mooy ne booy jàng doo doo doo doo mënoo nekk en même temps jàng ak kiy jàngale loolu man nga ne maanaam soit da ngay bokk ci ñuy jàng wala nga nekk kiy jàngale mais manoo di jàng di jàngale muy ñaar ci maanaam en même ci benn jotaay bi la ñuy wax ñetteel bi mooy euh, teggin la boo xamante ne xattaa borom xam-xam yi dañ leen koy teg ñii di sàkku xam-xam dañ leen koy teg mooy nit suy wax nit rek suy wax de manière générale de manière générale rek maanaam da nga koy déglu ba mu pare su paree nga doog ko rectifier bu dee am na looy rectifier ci ay waxam voilà muy beneen mbir wala boo ci d'accordul nga doog a wax ci man lii d'accorduma ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam nii laa ko gisee wala boog ma mii di gisee wu ko noonu comme lii Sëñ Touba doon wax radiyallahu anhu ah nga xam te ne am na wax yoo xam te ne kenn du ko wax du teggin masalan nit ki wax ba pare nga ne ko waxoo dëgg wala boog li nga wax li nga wax du noonu ak yu mel noonu déedéet maanaam dañ naan ko ah maanaam lool nag teggi ñu kawe la maanaam man nag euh, ni nga ko waxee ne de gisewu ma ko woon noonu wala boog man xamewu ma ko woon noonu ni ma ko xamee woon mooy nangam yooyu xeeti teggin yu rëy rëy yoo xamante ne léegi bu dee lool mooy diggante nit ak nit rek mooy nit ñu général bi ah awaam yi lan ngay xalaat ci diggante maanaam kii kii boroom xam-xam yi buñ dee wax maanaam loolu beneen teggin la boo xamante ne tamit fii daf koy jàngale ne teggin la boo xam ne mooy di déglu maanaam di bañ a wax ci ginnaaw di déglu euh, comme ni euh, voilà mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Hajjaaj mooy ibnul Minhaal du Hajjaaj qaala haddathanaa Hajjaaj ibn Minhaal al-Anmaati rahimahullahu ta'aala as-Sulami na dégg nga moom Hajjaaj moom moom moom bas waa Basra la rahimahullahu mi moom Abu Muhammad mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci waa ashaabu kutubu sitta yëpp kenn solowul ci moom xadis lu imaam al-Bukhari rahimahullah xajjaaj bi euh, ndax ñi ci des fekki wuñ jamonoom loolu moom moo tax euh, mu ne qaala haddathana Shu'ba mooy ibnu ibnu al-Hajjaj Shu'ba ibnu al-Hajjaj ibnu al-Ward al-Awtaki al-Azdi Abu Bistam rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna quatre-vingt-sixième année wax ne quatre-vingt-deuxième wala quatre-vingt-troisième année euh, ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi waaye mi ngi génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay sallallahu sallam moom xam gudd na fan gudd na fan na nga moom au moins quatre-vingts quatre-vingts ta'ala moom Abu Mudrik mooy dàqantalam al-Kufi euh, rahimahullahu euh, ta'ala moom ñenn ñenn ñi dañuy wax ne saduq la ñi ci des di wax ne euh, siqa la moom Ali ibn al-Mudrik mi ngi génn àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisu saxiixu imaam al-Bukhari ba mu daaj xadiis bii rek la fi am Ali ibn al-Mudrik xadiis bii rek la la fi am te ñaari bërëb rek lañ koy indi benn bi mooy bi ñaareel bi mooy ci mi ngi ci kitaabul xaj bi daañ ko gis insha allahu taala Euh, muslim imaamu muslim rahimahullahu taala indi na ci moom beneen xadis boo xam ne xadis sayyidina Abu Zarr al-Ghifari la radiyallahu anhu ñaari xadis yooyu rek la am ci saxiix yi ñi ci def solo wuñ ci moom maanaam indi wuñ ci moom ak xadis mu ne an Abi Zur'a te moom mooy euh, Abu Zur'a ibn Umar ibn Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu taala anhu maanaam Abu Zur'a bi moom mooy euh, sët la ci. ci Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu moom mooy yéen a ngi koy fàttali ci baabu ah ad-diinu nasiha mooy dernier buntu bi ci saxiixu ci ci kitaabul iman yéen a ngi koy fàttali nga xam ne yonent bi sallallahu dafa yonent bi sallallahu dafa jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bam na wan nasihatu li kulli muslim yéen koy fàttali wala maanaam moom moom nag kii sëtam la euh, Abu Zur'a baat la boo xam maanaam wax la joo xamante ne kii la dàqantal la boo xam ne dañ koy dàq du kii moom mooy ki njëkk ki gën màgg ki xam kuñ koy dàqantale dañ koy dàqantale keneen koo xam ne mooy Abu Zur'at ar-Razi Abu Zur'at ar-Razi nga xamante ne moom sëriñu ñoom imam Ahmad la Ibn Hanbal rahimahullah mooy beneen kooku moo ci teg nga xam ne imam kën la mu kii ñoom Abu Hatim génération boobu la doon dund am ne ah ku màgg la am na tamit keneen muy Abu Zur'a al-Iraqi mooy euh, Abu Zur'a di doomu al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah moom ak al-Hafiz Ibn Hajar ñoo bokkoon sëriñ bi leen doon jàngal d'ailleurs doomu sëriñ boobu la mooy Abu Zur'a euh, wala al-Iraqi moom moo bind al gharib fil fil Qur'an mooy euh, kii boobu di ci ci way woowu ci ci ci gharibul Qur'an alfiya boobu alfiya boobu fii gharibul Qur'an Abu Zur'a boobu la euh, kon ñoom moom euh, Kufa la dëkkoon bii nag bii Abu Zur'a bi euh, Kufa la dëkkoon ci taabi'i yi diggu doomu ci la bokkoon mi ngi am ci saxe ci lépp lépp lépp boo xoolee ci xadis yu ñu soloo ci moom deux cent vingt la yoo xamante ne ci Sahih imaamul Bukhari yi bii ñu nekk am na ci vingt cinq xadis ci Sahih imam Muslim am na ci trente huit xadis euh, rahimahullahu taala yi ci des nag ci yeneen kutubul sihah yi la nekk mu ne an Jarir muy ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu taala anhu mu Jarir ibn Abdullah ibn Jabir ibn Malik ibn Nasr ibn Salaba al-Bajali radiyallahu taala al-Kufi mooy Abu Amr mooy dàqantan wala bokk Abu Abdullah mi génn àdduna cinquante et unième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa moom lañ la waxoon ne sayyidna Umar radiyallahu anhu moom la tudde woon Yusuf hadhihi al umma ah ñu koy fàttali kon moom ne anna nabiyya ne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na lahu ñeel ko fii hajjatil wadaa ci ajug tàggoo ga maanaam ajug tàggoo ga da aj boobu dañ koy wax ajug tàggoo ngir ne yenente sallallahu moom la mujjee def te ba mu ko defee pare rek daa génn àdduna maanaam comme aj dañ cee teg weer giñ ci teg moom mooy weeru euh, safar Euh, weeru bo euh, safar gannaaw safar bi muharram bi plutôt muharram bi safar safar rabiul awal mu génn àdduna sallallahu alayhi wasallam mu ne ko nag istanfiti naasa noppi loolu nit ñi maanaam balaa mu doon def xutba bi dafa wax nit ñi ne léegi noppi leen ñu noppi bu ko defee mu mën a fa qaala mu ne laa tarji'u bu leen dellu ba'di sama ginnaaw kuffaaran di ay yiifir maanaam fii li muy tekki mooy bu leen dellu sama ginnaaw di yor jikkoy yéefér yi ndax gaawe bi ñu nekkee ay yéefér yadribu dañ doon dóor ba'dukum leen yadribu dóor ba'dukum leen ci yéen riqaaba loosu ba'din la ca def maanaam yéefér yi moom rayante amul problème ci ñoom en tout cas voilà maanaam mën nañoo dem euh, takk seen seen ay armée wax kii dóor guerre du bombarder duma ñu bare bare bari dem seen yoon ngir ay intérêt yoo xam te ne stratégique kese la ak économique loolu garawul wala yu mel noonu loolu nag jikko jooju bu leen mel noonu yéen voilà wala rayante yi nga xamante ne pour un rien saa waay gaa yi rey la loolu bu leen mel noonu bu leen di rayante voilà loolu rey rey maanaam nit nag léeg-léeg mën nga koo rey fekk euh, mi ngi mi ngi dox mi ngi dox ci kaw suuf waaye rey nga ko ci ñaar mooy nga nga yàq di nit yam complètement beneen bi ci def mooy nga liggéey ko ba mooy liggéey boo xamante ne daanaka mokku dee ñoo yem day dund rek waaye mokku dee ñoo nga njabar ko ak njabar laa bëgg a wax voilà ak yu mel noonu yooyu yëpp yooyu yëpp ci xeetu rey nit la bokk daan nañu yàlla fem xadis euh, bi imam al-Bukhari rahimahullah indi waat na ko xadis numéro 4405 6869 7080 imam Muslim indi na ko xadis numéro 65 imam euh, an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 4131 4132 Euh, ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille neuf cent quarante deux imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro dix neuf mille cent soixante sept dix neuf mille deux cent dix sept dix neuf mille deux cent cinquante neuf ak dix neuf mille deux cent euh, soixante kon ci waa ashaabu kutubu sitta euh, imam Bukhari moo ko indi imam Muslim imam Nasaa'i Ibn Maaja imam at-Tirmidhi ak imam Abu Dawud ñoom ñaar imam at-Tirmidhi ak imam Abu Dawud rahmatullahi alayhima solo ñu suñu xadis bi. mu ne baabu bunt man maa maa loo xamante ne yustahabbu sopp nañ ko lil aalimi ñeel boroom xam-xam bi iza su'ila suñ ko laajee ayyun naa ana kan ci nit ñi a'lamu moo gën a xam mu ne fa yakilu mu boobaa mu daal di wéer al ilma xam-xam bi ilallaah dem ci mu daal di delloo delloowaat xam-xam ba ci yàlla maanaam bunt bii nga xamante ne mooy ne euh, sopp nañu su fekkente ne euh, dañoo sopp xam-xam maanaam ci buñ ne ah waaw kan moo gën a xam ci biir nit ñi nga ne ah, yàlla daal moom moo xam loolu nag dafa am ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne doone mën a loolu muy benn ñaareel bi ci def moom mooy munoo ni dëkk àdduna bi yëpp diwoo ko ëpp xam-xam munoo ko wax ngir xamoo ñëpp mu xamoo ñëpp voilà diwa fi raw xamoo ñépp te dara leeru ci te li ci yéeme mooy parfois dañ koy wax ñoo xamante ne leer na la ñu doon vraiment rawul fi mais jàpp nañ ne moo fi raw parce que moom lañu moom maanaam moo fi war a raw daal il faut mu raw bàyyil rek mu raw bàyyil rek mu raw bu bu kenn wax leneen waaye bàyyi leen rek mu raw affaire bi noonu lay demee waaw man yàlla sàmm te li tax ñu ñu foog du teguwul ci ay base yu dëgër maanaam du du limu teguwul ci dara lu dëgër ah. ci li mu tegu yëpp kenn ku ci nekk mën naa ñëw keneen ku ne mën naa ñëw teggi ko parce que teguwul ci base boo xam ne dañoo xool natt ñëpp natt leen ci ay base yu leer ba ne kii moo fi raw te am na mbir yoo xamante ne li tax mu jafe nga xam ku raw xool leen Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu li mu wax am na li muy wax wax yëpp am na lu mu waxul waa ñi nga xamante ne nag am na yu bari yu ñu waxul nag nan ngay xamee kon ku raw kon nañ delloo mbir mi ci yàlla dégg nga maanaam nga gis xadiis bii muy indi ci buntu boobu daf ci indi koo xamante ne moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu la wax moom ci boppam moo ko ñaanal mu nekk fóoréew xeet bi nekk fii firikatu alquran bi par excellence mais ànd ak loolu xam maanaam malgré loolu xam nañu ne ku mel ne Seydina Abubakar moo ko rawoon ku mel ni Seydina Omar radiyallahu anhu moo ko raw et cetera Seydina Ali ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhu Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu bi nekkoon sëriñam mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala Abbas radiyallahu anhu li muy nekk nekk fóori xeet bi nekk ti firikatu alxuraan bi nekk et cetera yépp ànd ak loolu xam nañ ni ci saxaaba yi radiyallahu anhum am nañu ko rawoon kon même moom malgré loolu ak li mu am ci yeneen bi yépp sallallahu alayhi wasallam mënuñoo wax ne moo fi raw waaw bu dee mbir mi noonu la demee ci ñoom lan ngay xalaat ci ñun suñu génération yi nga xamante ne mbir yi teguwul loolu ci ay njort ak foog naa defe na ak il paraît que ak apparemment ak il se pourrait que voilà xadd qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaab ilay haddasanaa Abdullah ibn Muhammad te mooy al-Musnidi rahimahullah waxoon nañ ko kooku gisoon nañ sëriñu imaam al-Bukhari bu màgg boobu ngir ne maamam al-Yamaan moom moo tuubal maamu imaam al-Bukhari rahimahullah dugal ko ci lislaam moom mi ngi euh, génn adduna euh, année deux cent vingt ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisub alxamis boo xamante ne euh, ci fukk juróom benn fan moo ci desoon ci Zul Qaada ci guddi googu ci la génn adduna moom dégg ci Sufyaan ibnu Uyayna Marwaan ibnu Muawiya ak Ishaq ibn al-Azraq ak Fudayl ibn Iyad ak Abdullah ibn Numayr ak Abdurrazzaq mooy as-San'ani ak génération boobu noonu moom ñoom dégg na ci ñoom jàng na ci ñoom xam-xam waaye euh, imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom ci xadisam ci saxiixam ak Muhammad ibn Yahya al-Huzali euh, az-Zuhali euh, plutôt rahimahullah ak Abu Zur'a ar-Razi bi nga xam ne moom lañ doon wax léegi moom mooy sëriñ ñoom imam Ahmad ibn Hanbal ak Euh, Ubaydullah ibn Wasil ak euh, ñeneen ñu mel ni ñoom ñi bokk ñoom génération moom kon mu ne euh, kon moom mi ngi kon génn àdduna deux cent vingt-neuf année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Sufyaan mooy ibn Uyayna Sufyaan ibn Uyayna Abu Imraan Maymuun al-Hilaali kii ku kii maa la moom tamit parce que moom it boo xoolee yaayam bi mu nekkee xale amuñu woon moom ak yaayam ñoo nekkoon amuñu woon alal amuñu daanaka dara mais yaayam dañu ko kut ko kut faaw nga dem jàngi faaw nga dem sàkku ji xam-xam mu ne ko mais lu may def nan la ñuy def kër gi ku koy yor mu ne ko demal nga sàkku ji xam-xam man dinaa dem di wuti ji ay mat après ma dem di ko jaay ji boo ñëwee ñu bokk dund maanaam moom noonu la noonu la nekkeek moom ba mu yegg euh, fii nga xam ne nekk imam bu màgg bi rahimahullahu euh, rahmatan wasi'a Sufyan ibn na Euh, ibnu abi imran maymun al-hilali rahimahullahu ta'ala mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Kuufa nag la ganee adduna waaye mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moo tax solo na ci xadis ci ñu gën a màgg ci borom xam-xam yi ku mel ni imam az-Zuhri ku mel ni Abu Ishaq as-Sabi'i Eh, ku mel ne Amr ibn Dinar Muhammad ibn al-Munkadir ak imam Abu Zinad ak ñu mel ne ñoom nga xam ne waa Madinatu Munawwara yi lañu ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne an Amr te moom mooy Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala al-Makki muy Abu Muhammad al-Asram mooy daqantalam eh, eh, al-Jumahi mawlaahum rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a imam Euh, imam Shu'ba rahimahullah da doon wax ne man musuma gis ku mel ne Amr ibn Dinar rahimahullahu taala musuma gis moom euh, taala moom mi ngi gane adduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanaka ànd ak Abdullah ibn euh, mi ngi gane adduna quarante-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent mi ngi génn adduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarani Sa'id ibn Jubayr te mu daan ànd ak sayyidina mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy ki ñu doon wax naan 47 ans la doon dañ doon wute ci jotaayu njëkk ndax 37 ans loolu 47 ans moom nii la euh, moom ak lu waxoon nañ ci moom euh, ay màggaayam imam la bu màgg màgg rahimahullahu taala rahimahullahu taala mooy Abu Muhammad wala boog Abu Abdullah Sa'id ibn Jubayr qaala qultu nee naa ibn Abbas ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu taala anhuma muy Abul Abbas al-Madani di doom di di cousin yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doomu bay taxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy albaxar mooy alxabr xeet maanaam euh, fóoréwu xeet bi xabrul umma comme niñ ko gisee mi ngi gëne àdduna ñetteelu at laata gàddaa yenente bi sallam mi génn àdduna juróom benn fukki ak juróom ñett mooy soixante-huitième année ginnaaw gàddaa yenente bi kan comme beneen ban Abdullah ibnu Zubayr ibnu Awwam Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam maanaam ñoom ñoo bokk année bi ñu génn àdduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee inna Nawfal al-Bikali yi nee Nawfal al-Bikali yi xam nga kii bokkut ak wax bi mu wuute bi bokkut ak wuute ak al-Hurr ibn bi mu doon wax radiyallahu ta'ala ak ak Mawlana Ibn Abbas bokku ñaar yi duñu benn moo tax nañu nañu bu ñu jaawalee ñaari qissa yi mu ne moom da yasamu dafay njort am ne Musa yent yàlla Musa assalam laysa nekkul bi Musa ci yent yàlla Musa bani Israil waa banu Israil innama li am mooy woo moom mooy Musa benn beneen la euh, al-Hurr ibn Qays radiyallahu anhu wuute gi Mawlana Ibn Abbas amoon ak moom radiyallahu anhu bar masala la woon ah ci ki ki àndoon ak moom maanaam mooy Seydina Xadir voilà ndax naa Xadir la wala du Seydina Xadir masala boobu foofu la woon masala bii wuute bi mooy ndax Seydina Muusa bi ñuy wax nag la ndax mooy bi alxuraan di wax mooy Seydina Muusa ibn Imraan alayhi salaam wala beneen yent yàlla beneen Muusa la maanaam wuute ñaari masala yi duñ benn voilà moo tax mu ne moom day yàq amu mi ngi wax maam yàq amu foo ko déggee mooy neenaay maanaam baatu neenaay diw de neenaay maanaam loolu foo ko déggee mooy wax ja defe naa nekk lu wér walla boog en tout cas yow wóoru la woon la daal voilà comme ça amal ladina kafaru alla yub'asu yéeféeri nee na ñooy nee den duñ dekki duñ leen dekkal dégg nga mu ne kon nawf al nawf nawf albikaali moom euh, nee na nee naay que yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam bi àndoon ak maanaam yent yàlla Muusa bi alxuraan doon wax ne moo ànd ak Seydina Xadir alayhi salaam yent yàlla Muusa bu banu Israil waaye yenent yàlla Muusa bi ci Muusa beneen Muusa la fa qaala nee na mu daal ne kadaba waxul dëgg kadaba kàcc na aduwullahi noonu yàlla bi maanaam euh, wax ji euh, moom mooy xeetu wax yi nga xamante ne nit ki daf koy wax fekk dafa mer kàcc na noonu yàlla bi maanaam euh, ni da koy wax ngir ne dafa mer maanaam ngir ne gis nga caractère waxoon naa la ko ñoom seen caractère ñoom euh, xeetu afraad yi mafatihul kunuz bi mooy dañuy bëgg ngir yàlla dañuy bañ tamit ngir yàlla mais dañuy kontaan ngir yàlla te dañuy mer ngir yàlla maanaam xeetu mer googu mën na leen ci yóbbee ñu wax loo xamante ne ñoom du sax seen objectif dëgg-dëgg yeneen ci bi sallallahu alayhi la moom ci jëmmi boppam noonu la melo looloo tax mu doon wax naan yàlla képp koo xam ne rëbb naa ko ci jullit ñi yàlla maa ngi lay ñaan rëbb googu nga soppi ko nekk mu nekk xéwal ci moom maanaam nga gis ne parce que maanaam ngir ne loolu da koy arrivé moom ci boppam sallallahu alayhi wasallam jikko ñoom ndax ñoom ñooy ñoom dañoo doon yenente bi sallallahu mais ci mais ci biir yenente bi sallallahu alayhi moo tax dañuy am dikko boobu tamit moo tax mu waxee noonu maanaam kii nga xam ne dafa ñëw alxuraan ne yéen ni Muusa mësul tudd beneen Muusa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leer ni lii lii wax na ko yow nga ñëw di wax leneen moo tax mu ne kadaba aduwullahi noonu yàlla bi waxul dëgg tàcc na maanaam euh, loolu da lay wane ne tamit ne dañ mën nañ dañuy di mer aussi ci loo xamante ne jar naa mer. maanaam ku wax lu wuuteeg wala ngay doxale lu wuuteeg la alxuraan ak sunna ba pare bëgg koo saxal ba war a nga bëgg koo tasaare maanaam ku ko dégg merke loolu dafa jaadu dafa sax war ci yenn jotaay ci yenn mbir yi euh, waaye jubluwu ci ne kii noonu yàlla la ci boppam maanaam jubluwu ko ci beneen bi ci def tamit moom mooy euh, du jikkoom maanaam du kuñ wax rek mu ne noonu yàlla la ku ñu wax rek mu ne ab yéeféer la hmm. ku ñu wax rek mu ne génn na ci lislaam doon doxale noonu hmm. maanaam loolu du jikkoom dafa am maanaam bu ñuy xool xadiis yi daanaka bii rek ngay gis mu waxee nii loolu tamit beneen mbir la hmm. bu mat a bàyyi xel <coughs> euh, <coughs> beneen bi ci def moom mooy ne comme jubluwu ko ci loolu euh, du du du du am effet en fait jubluwu ci ne waa ji noonu yàlla la waaye dafa ci jublu ne lii day doxalinu waxinu noonu yàlla la maanaam mooy ndekete nit ki li koy def noonu yàlla mooy yàlla féete fenn moom mu féete bi feneen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam féete fenn moom mu féete feneen comme nim man wa man comme alquran ma wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda dégg nga képp koo xam ne dafa féete feneen fu bokkut ak way fu bokkut ak eh, yenente bi sallallahu alayhi mooy shaqiq dafa taqali ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam féete feneen fu bokkut ak moom ginnaaw bi ko njub gi leeree wa yattabi'a ghayra sabilil mu'minin ba pare mu toq beneen yoon bokkut ak yoonu way gëm ni mu ne nu wallihi ma tawalla wa na jahannama dañ koy féetale fañ ko féetale booba ñu sànni ko fa mu féete boppam ñu sànni ko jahannam loolu tamit day wane gravité wu wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala haddathana Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu maanaam lu fait que mu ne haddathana Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu maanaam daf ñuy pattali ne e, lii muy nettali mooy la mu nettali woon benn événement bële maanaam que ni événement bii moo mujj événement bële nga xam ne moom la amoon ak Hurr ibn Qays radiyallahu anhu al-Fizazi ah, boobu bii moo bii moo ko mujj. ndax dafa nettali la mu ko waxoon mm-hmm. ci seen événement bi ginnaaw événement boobu ci la jàppee xadiis bi mm-hmm. <coughs> te Ubay ibn Ka'b bi comme ni ko xamee moom mooy euh, Ubay ibn Ka'b ibn Qays hmm, radiyallahu ta'ala anhu Abu Tufayl wa Abul Munzir rahimahullah na dix-neuvième année wala vingtième <coughs> am nañu wax la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne an an nabi jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal an an annahu qaala nee na qaama maanaam gis nga annahu qaala bi fii lay ne hmm? voilà nee na qaama taxaw na Muusaa yent yàlla Muusaa an nabi yenent bi sal di yenent yàlla Muusaa sallallahu alayhi wa sallam gis nga maanaam kon di gis ne fii lii day won moom la xatiiban muy nekk di xutba fii bani Israa'iila ci waa giir banu Israa'iila faw su la ñu laaj ko ayyun naas a kan ci nit ñi a'lamu moo gën a xam maanaam nga gis ne riwaaya bi wuute nag riwaaya fële mooy voilà hal kaana ala wajhi al a'lamu minka est am na ci kaw suuf ku la gën a xam maanaam nga gis ne riwaaya bil maana la indi wax ji waaye laaj bi dëgg-dëgg moo nekkoon kan moo la gën a xam waaye imaam al-Bukhari rahimahullah dafa indi riwaaya bi ngir wane ni buñ la laajee kan moo gën a xam ci nit ñi fa qaala mu ne ana man a'lamu maa gën a xam maanaam mooy man ku gën a xam maanaam te comme niñ ko waxe woon dara ayu ci wax lu tax parce que moom la yàlla yónni mu bokk ci ulul azmi minar rusuli te ci ulul azmi ba ulul azmi ñoom ñoo gën ñëpp ñoo ëpp xam-xam ñëpp te moom ci ulul azmi la bokk te ci ulul azmi ñoom ñëpp moom rek ci nekkoon ci kaw suuf jamono jooju kon kay ci gën a xam ci nit ñi moom la loolu moom dara nekku ci moom lim li mu wax lii dara nekku ci waaye nag borom bi subhaanahu wa ta'ala day wane ne rek ne maanaam loo mën a xew am na ah, maanaam delloo mbir mi yàlla rek maanaam mooy ne waroo nit ki warul warul warul warul yëkkati boppam mukk ci kaw nit ñi ci def warul yaakaar ne moo gën nit ñi wala moo leen gën a xam wala yooyu noonu fa qaala yéen mu mu mu ne fa fa ataba mu daal di jajj allah bur yàlla alayhi ci moom is ndax lam yarud is ba nga xamee ne lam yarud da delloowul al ilma xam-xam bi ilayhi jëm ci moom fa awxaa mu daal di waxyu allah bur yàlla ilayhi jëm ci moom an na ne abdan am na jaam min ibaadi ci sama jaam bi majma'il bahrayni ca fa géej ga daje Allah ñaari géej yi fa ñu daje <laughs> ñaari géej ñoo fa ñu daje géeju xaqiqa ak géeju sharia am na nag jaam boo xamante ne moom am na lu tuuti lu mu ko fa tofal lu ko fa may ndax yow benn géej gi ci nga ne mooy géeju sharia bi ànd ak attention comme yenent la géeju sharia boobu dafa am xaqiqa bu nekk ci ginnaaw sharia bi mu yor moom waaye ki nga xam ne moom moo dajal moom mooy jëmmi géej ci jëmmi boppam mooy yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax majmu al-bahrayni mooy 454 te mooy Muhammadu Rasulullah ci oriental maanaam fin oriental maanaam mooy yeneen moom ci jëmmi boppam mooy jëmmi xam bi nga xam ne maanaam mooy incarnation xam-xamu yàlla bi moom mooy incarnation lépp moo tax li Seydina Xadir di junj ci wax jii bi naan boobu daan ci ñëw maanaam yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam-xamu yenn ci bi la ci doon dund waaye xam voilà ngir ne yent sallallahu alayhi moom ci boppam mooy ci dajale ñaar mboolem xeeti xam-xam yi nekk gi ñaari géej mu ne huwa kooku de a'lam moo gën a xam ni nga ko ci yow maanaam moo gën a xam ci yow côté xaqiqa bi am na ci côté xaqiqa parce que euh, comme waxoon nañ la ko ñoom afraad yi dañoo am xeeti xam-xam yoo xamante ne yàlla daf leen koo beral ku bokkut ak ñoom du ko xam ku bokkul ci ñoom du ko xam moo tax bu ñu xoolee walli maanaam euh, walli yi aarif billahi awaam yi xamuñu dara seen kanam maanaam awaam yi comparé ak al aarif billahi ah vraiment awaam yi xamuñu dara mais euh, afraad yi comparé ak aarif billahi aarif billahi xamuñu dara maanaam ay vrai ay ay mais xamuñu mais dara waaw liñ xam lu néew a moo tax dafa am benn lu leen yàlla beral ci xeet xam-xam moo Seydina Xadir alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo nekk moom mooy mel ni moom mii Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu et cetera ñoom li ñu xam ñi ci def xamuñu ko dégg xaala mu ne yaa rabbi yow sama borom wa kayfa ana naka bi sii ci moom maanaam man nan laay def ba mën a am yegg ci moom gis nga lii tamit day wane ni xër gi ñu war a xër ci di dem wuti ci xam-xam comme ni nga xam ne noonu la ko indee woon maanaam mooy boo xamee ne am na ku la gën a xam nga dem feeti ji ko am na ku la gën a xam nga dem fexe ba jariñoo xam-xamam noonu ngay def loolu tamit daf ñuy jàngal ne domaine yëpp yëpp yëpp yëpp euh, bu fekkente ne domaine yëpp euh, parce que domaine yëpp yëpp pour kenn mu gën ko maîtriser ñëpp loolu dafa jafe daanaka lu xaw a jomb la maanaam domaine yëpp kenn nit rek gën koo maîtriser ñëpp loolu lu xaw a jomb la yéen ci yàlla Muhammad daal sallallahu alayhi mu nekk ko koo seedeel te loolu moo tax boo gisee koo xamante ne domaine yépp dafa xool ci ñi ko gën a mën mu dem jëlee ko ci ñooñu loolu moom moo tax noonu lañu war a rek maanaam domaine bu ne ka ko gën a xam ka ko gën a mën ka ko gën a miin ka ko gën a que ci ku ko gën a ku ko gën a xóotal kooku nga da nga dem jëlee ci kooku loolu moom moo gën waaye boo boo gisee koo xamante ne domaine yëpp daf koo jëlee ci ñi ko gën a xam ba def ba ba ba ba mokkale ko noonu ba takkee ko noonu après moom kenn rek lay doon ci kaw suuf maanaam mooy ku mel noonu dootoo ci gisaat keneen ba keroog ngay génn àdduna dootoo ci gisaat keneen mu ne kon kon naka laa anam faqila lahu ñu ne ko ihmil euh, yanul xuutan aw jën maanaam xuut ah euh, gi nga sortu noonu ma borom subhaanahu wa ta'aala wala takun ka faahibil xuuti iz naada maanaam xuut mooy jën bi nga xamante mooy jën wu mag bi ngan maanaam jën ngan ngandam jën waaw du du jën yëpp la ñuy wax xuut par exemple coof kenn du ko wax xuut dégg nga euh, jën woowa ah, nga xam ne moom la moom la ne ko demal nga jël ko euh, lu tax mu ne ko jëlal jën mu ne ko jëlal jën parce que euh, xuut moo tax dañ ci ñëw ci beneen xadis mais ci Sahih imam Muslim ci la wax di gën a nekk mooy ci xadis wa ma utitum min al ilmi illa qalila am na beneen buntu buntu xawlu baabu xawlu ta'ala baabu qawlihi ta'ala wa ma utitum min al illa qalila buntu borom subhaanahu wa ne te joxuñu leen ci xam-xam lu dul lu néew yëwat yi maanaam ne xadis boobu imam al-Bukhari indiw imam Muslim moo ko indi rahma yëwat yi dañoo laaj waaw yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daañu la laaj laaj boo xamante ne genre kol ku dulub yeneen du ko xam wala kenn wala ñaar loolu mooy afraad ñoo koy xam ku dul yeneen du ko xam wala kenn wala ñaar euh, ñu ne ko lan mooy waa ñu bokk ci liñ ko ñu ko waa àjjana bu ñuy lekk bu ñu duggee biir àjjana lan lañuy ñuy njëkk a lekk mu ne leen ziyaadatu kabidul fuul yokku teg reesu xuut resu jënoo loolu loolu secret mu maga maga maga maga maga voilà waaw ndax mboolem maarif yi balaa ngaa mën a daj ba ba jeexal ko faw nga dugg fa moo tax yent yàlla Yunus alayhi salaam jën wi war na ko ñaanam ga mu ñaan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy ismullahil azam te ismullah al azam moo dajale mboolem xeetu xam-xam yi mboolem tuuru yàlla yi ismullah al azam moo leen tënk moo leen dajale et cetera waaye mu ne ko kon nanga ko jël fii mitkalin ci aw euh, cin wala bu nganda ngan mooy mooy mbana mooy mbana waaw kay naan mbana wala syndicat naan syndicat mu ne fa saa yoo xamante ne faqatahu faat daf laa fàdd rek fa huwa loola sàmm la gis nga liñ doon wax ci symbolique bi daf ci dellu si waat parce que jën bi dafa symbolique mooy ak xuut yooyu secret yu dul jeex a ngi ci biir mais dañ koy wax nuun moo tax alxuraan nan wa zun nuuni iz zahaba mughadiban saaxibal xuuti fële la wax fii mu ne zun voilà moo tax alxuraan li muy mujjee par xaraf yi leer yi ubbi alxuraan bi ci buntu mooy sóoratu noonu nuun ba fa daan ne wal naa ci xalima waxoon nañu wax xalima waaw maa yasturuuna ak li ñuy bind mooy mboolem xeeti xam-xam yi ñu ngi ci jën woowu mboolem xeeti ci biiru jën woowu lañ ci reek woowu lañ moo tax yent yàlla Yunus alayhi salaam moo tax secret boobu lu rëy la mu mu sànni boppam ci biir géej gi ngir jën wu mën ko won na nekku du def xaru ah mais c'est yeneen ci yàlla sa sam dañoo nekk ci ay ay xeeti mbir yoo xamante ne ñu dul ñoom buñ maanaam euh, ñi gën a suufe ñu xam yu bari ci ñoom te ku am lu mu ci xamit lu tuuti lay xam ci seeni mbir waaye yooyu dafa bokk ci nga xamante ne ah, ñoom ñu màgg ñu ñoo koy xam maanaam mu ne ko boo ko fàddoo rek maanaam mooy symbolique bi ñu doon wax sànq ci yenn ci bi li mu tibbee di def ci kaala gi euh, aw jën boo ko génnee géej rawatina ni dañ ko wàññi bu pare war koo lekk nga def ko ci ndab lu ci kii bu mag a mag mbana ah wala syndicat bi kooku ba pare muy réer di fàddu di dem mooy mooy ne symbolique ku jëm bi mooy jëm mboolem li ngay wut te mu réer la waaye di gis ku lay delloowaat ci jën bi moo tax ñoom ñaar bi ñu àndee ñu ànd ci géej gi fantalaka nee na mu daal di mu daal dem mooy comme li alxuraan dax fantalaka mooy fantalaka mu daal toxu mu daal di laxas wantalaqa mu daal di laxas tamit bi fataahu ak euh, waaye maanaam euh, fatal moom mooy camam sax fataahu mu tudd Yusha ibn Nun fu loolu symbolique la dégg nga Yusha ba far daal ne Nun Nun mooy xam nañ ne mooy jënd waaw lu tax mu tudd noonu loolu tamit ñu ngi ci symbolique bi ba tey moo tax nit yàlla yi dëgg ci seen lépp loo xam ne dangay ngay yaakaar ne lii dafa anodin lépp am na secret bu nekk ci ginnaaw seen mbir yi da ngay yaakaar ne dafa anodin da naan looy lii de mais lii c'est anodin c'est normal non lépp symbolique tout lépp dafa am secret yu nekk ci ginnaaw ci seen mbir mais ñooñu ñooy mag ñi mu ne wax xamalaa ñu daal di yanu xuutan jën wa aw jën fii miktalin def ko ci banama xatta mbéte kaana ñu daal di nekk inda saxrati fa dot wax <laughs> mais est-ce xam ngeen ni am na benn doj bu yent yàlla Musa alayhi salaam bu mu daan àndal mooy bu mu doon dóor muy génnee ay source d'eau yéen a ngi waa daf ko dóor aw yat mais non doj la aw doj la dóor xaj xaja hmm? te doj woowu nga xam te pourtant doj bu doj la nii rek mais doj woowu da topp ci lu bari voilà doj boobu dafa symbolique voilà xam ngeen ni suuf ci lañ bindee moom Adama alayhi salaam suuf lañ ko bindee ak ban dot ci lañ ko bindee doj yi nga xam ne boo ko dóoree xeer ndox génn ci yooyu yëpp ay symbole yi mais ay secret yu dul jeex ñoo nekk ci ginnaaw loolu ay xaqaayitu yu dul jeex ñoo ci ne moo tax domaine boobu boo demee ba ba ba ba ba maîtriser ko su c'est parce que maîtriser nga lu dul jeex ci domaine aarif voilà comme li Alxuraan wax wa minal jibaali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuhaa ah, kadhaalika innamaa yaxsha Allaaha min ibaadihil ulamaa bi ñuy ubbi buntu xam-xam kitaabul ilm waxoon nañ ah, ne domaine la boo xamante ne al ilmu billaah moo gën a kawe ci domaine mu maarifa yépp al ilm mu ne ñooñu ñoo am xashe boobu. te loolu dafa waxoon ne doj yi ñoo ko am min xashatillah ñoom bu ñu wàccoon ñoom alxuraan da gis ñuy wadd mag feey ah, ngir xasha googu te loolu mu ne ñi ñi am al ilmu billah ñoo ko am mooy ñi nga xamante ne dem nañ ba réaliser wat saxara boobu doj boobu c'est-à-dire que moom Adama alayhi salaam li ñu ko bindee woon ak tur yi nga xam ne yëpp ñoo nekkoon ci moom mooy ma allama adama asmaa kullaha ñu incarné lépp rajale ko daj ko teg ko dañuy mujj delluwaat ci cosaanu suuf si suuf <laughs> soosu voilà wa arda ba ba'da zalika daxaaxa <laughs> moo tax euh, symbole euh, doj bi mu ne wadaaha mu ne wadaa ñu daal di teg ru'usawma seen moo tax gis nga seen seen bopp yi wa naamaa ñu nelaw parce que tamit Euh, alamul xayal mooy àdduna bi nga xam ne foofu la symbole yi yëpp di amee ay xaqaay yu extraordinaire yi ñaari mbir ñoo ciy dugal nit mooy nit ki di nekk ci tudd turu yàlla di sikkat ba ba sëy ba sëy wala boog xolam maanaam mu mën am capacité xolam di di ànd ak yàlla ci lu ne saa su nekk wala book mu nelaw bu nelawee day commencer mën dugg ci alamul xayal alamu adduna boobu ci lay mën a defee ay gént yu bari yoo xamante ne yëpp ci xaqaati yoonu aju euh, moo tax ñoom ñaar ñu teg seen bopp ci nopp ci doj bi wanaamaa nelaw dégg nga fansal la mu daal di yoxosu alxuutu doj euh, jën wa am wa daal fay jaare rëcc génn voilà xam nga alxuutu quatre cent quarante cinq la te boo xoolee quatre cent quarante cinq benn la ci miroiru quatre cent cinquante quatre hmm? quatre cent cinquante quatre xam ne am na lu ñu bokk hmm? selon bu dee bi dafa nekk lu lu prismatique hein nga moo tax mu daal di rocceeku minal miktal ci mbana ma fattaxada mu daal di jàpp sabilahu yoonam fil bahri ci géej gi saraban daal di sóobu aw yoon dem maanaam sóobu yoon woo xam ne wu ñu xam la moo tax saraban na yoon sóobu yoon wu ñu xam da mu xam daal di dem yoon maanaam jën yi rend nañ kii kii nañ génne nañ ko xam nga jën ñaareel loolu yaakaar naa jarul ñu koy wax bu génnee géej gi rek moom du du du bari lu mu ci géej jën nag bu mu dem jëli ji indi teg dugal ci jën wa génn dem yoonam loolu xam ngeen ni tey ñu ngi ci symbolique bi nee na te nekkoon na li Muusa ñeel yeen yeen fi àlla Muusa alayhi salaam wa fataawu ak euh, ak euh, camam sa ajaban ak kiimtaan maanaam loolu nekkoon na vrai kéemaan ci ñoom fantalaqaa ñu daal di rocceeku dem ba dégg nga ñu daal di ro ñu daal ñu daal di laxasaat baqiyatan li def ci laylatihima ci seen géej gi wa yawmahuma ak seen gudd seen guddi gi wa yawmahuma ak seen bëccëg gi waaye fa lamma ba nga xam ne asbaha xëy na mu ne Musa mu yent Yàlla Musa alayhi salaam li fataawu ñeel tamam se ne ko aatina dégg nga xam nga li géej li jën luy dem rocceeku dem loolu kiimtaan la gu rëy mais ñoom jombi wuñ ci jaaxle wuñ ci maanaam waa ji moom xamoon na ne jën wi génn na mais moom taxu ko mu jommi kiimaan la rek mais jombi wu ci parce que en fait moom ci jëmmi boppam dafa am partie bu mu incarné ci loolu moo tax nit ki mën ngay ànd ak nit mu mu nga mu mu lay tarbiyu di di kii fekk saa yi am na lu mu xam loo xam mën nga nekk ci biir nit ñi di di di leen jàngal leen fekk ci la ngay jàngale am na lu bari lu nga xam te xamu ko gis nga ba mooy euh, euh, gisoon nañ ko sànq baabul insaatu al insaatu lil ulama nokk gis nga Abdullah ibn Mubarak am Marwazi rahimahullah nee na léeg-léeg nit di wax ak man di ma nettali xam-xam di ma wax xam-xam wala di ma nettali xadiis nee na ma koy déglu comme si c'est la première fois muy dégg wax ji comme si c'est la première fois muy dégg wax ji ma di ko déglu ak intérêt bi ci war yépp nee na fekk ba may xam xadiis bi man bi ma koy xam di ko mokkal boobu moom yaayam juddoogul woon voilà mais xam-xam la ñu ngi koy wax maa ngi dégg di bàyyi xel di def attention bëri na nag ci nit ñi ñu mel noonu dañuy déglu di la bàyyi xel di la ci fekk yow li ngay wax mais bi ñu nit ñu ko gënee xam ne du ndànk yow nga jàpp ne peut-être que yàlla gën a xam moo tax ñuy ñëw di toog sa jotaay moo tax ñuy kii et cetera déedéet moo tax ñuy in jox intérêt li ngay jàngale fekk déedéet. fekk ñoom yow li ngay wax ñoom ña nga ci jàngee loo xamante ne yow un million bi jàngoo ko ci te li ngay wax ñoo la ko gën a xam junni yoon mais barke bi nekk rek ci di jotaayoo xam-xam ci di déglu xam-xam loolu moom moo leen ci dugal dégg nga euh, moo tax bi ñu xëyee yent yàlla Musaa salaam wax ne aati naa jox ñu xadaa ana suñu suñu reer gi maanaam li ñu waroon a reeree bi suñu kii bi léegi nag léegi nag jox ñu ko nag kawe ndax laqad dëgg-dëgg laq yi naa daj nañu daje nañ min safar naa ci suñu tukki hada bii nasaban coono bu rëy waaye daj nañ ci coono waaye waaye jox ñu nag léegi nag ñu mën a reer nag ñu mën cee lekk nag walam yajid te dajut Musaa yent yàlla Musaa massan ak wàll minan nasabi ci coono gi xattaa mbete wala maanaam lu mu lu mu daj dëgg minan minan nasabi ci coono gi xattaa mbete jaawaza mu mu weesu almakaana bërëb alladi bi nga xam ne umira digaleef na ko bii ci moom fa qaala ci la ko waxee la woo ñal ko fataahu nag euh, camam sax ne ko maanaam parce camam si kan la yow sax ibn Nun alayhi ci xadis bii rek ci Sahih Bukhari ba Sahih bi jeex ci xadis bii la ko tudd tudd ko feneen maanaam ci yeneen riwaayaat yépp yi weesu ak yii di ñëw yëpp tudd ko ci waaye la ni ko waaye nag gis nga ko mu ne ko araayta ndax gis nga is away naa ba ñu wéeroo ila saxrati ca doj wa fa inni naka man nafiitu ci laa fàtte ak xóota doj eh, jën wa maam ñu di jën woowu mm-hmm, mm-hmm, ngot woowu foofu boobu la ko fàtte maanaam dañoo waroon a dem wëraat ko yooyu yëpp xaala ci la ko waxee Musa yonent Yàlla Musa alayhi salaam ne ko zalika lool loola bërëb booba maa kun naa mooy li nga xam maa mooy li nga ba nga xam ne kun naa nekkoon nañ nab xii doon ko doon ko sàkku fartat daañu daal di delluwaat gannaaw ala asaari ma ci seeni jeexital xasasan ci topp ko fa lamma moo tax xasas mooy loolu mooy topp moo tax xissa ñu ko ñu ko tuddee lool man aw ma ko fa inni nasiitul huuta wa ma ansaanihi illa ash-shaytaan an azkura waaw ah, waaw maa ansaanihi illa shaytaan parce que alxuraan parce que lii lu bari ci li ñëw na ci sourate Kahf yi même même parfois même baat yi waaw maa ansaanihi te fàttaliwu ma ko illa shaytaan lu dul shaytaan mooy askan la mbir mi shaytaan loolu tam beneen teggin la mooy ni ci biti ni yow xam nga ni lii secret bu mag moo ci nekk mais comme que ci zahir euh, rafetul ci zahir rafetul da nga koy askan la shaytaan. waaye doo ko ak askanale yàlla ndax loolu daf bokk ci teggi nii boroom xam-xam nitu yàlla et cetera ak kuy sa kuy sóobu yoonu xam-xam mooy na nga ah, lii de seytaane moomu ko fàtteloo nga wax noonu rek waaye ànd ak xam nga ni jëmmi fàtte gi secret bu mag a ngi ci moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam raw maanaam c'est comme loolu mooy ñoom bi sallallahu alayhi wasallam lu xew ci dundam mu mel ni xëy na leneen wala nangam la xamal ni secret yu mag a ngi ci ginnaaw ñaan maanaam am teggin bu mat sëkk ak moom ak tamit nitu yàlla yu mat yi am teggin yu mat sëkk te ñaan yàlla wuññil la sëkkër yooyu dégg nga waaye ba mu nekk kon loolu moo lañ mooy ñu daal di delluwaat gannaaw moo tax xissa comme ne xissa moo tax xissa ñu ñu koy wax loolu mooy jeex moo tax naan la fii qasas qasasihim ibratan li ulil ab inna fii qasasihim ibratan kaana hadiisan yuftara wa li ulil albaab li ulil albaab nettali gi leen di nettali histoire yeneen bi sallallahu alayhi wasallam qissa mooy ibra ay leçon ñoo ci nekk ay jàngat li ulil albaab ñeel boroom xel yu ñëw yi loolu mooy lan mooy ne euh, loolu lañ histoire bi jariñ nettali yi ñuy nettali loolu lay jariñ mooy nga nga toppat ko ngir boo ca toppaatee mën caa jëlee ay lu lay jariñ yow ci sa dund tey waaye duñ ko nett rek nga naan ci ay gaa yooyu ak ñoo baaxoon wala ci ay gaa yooyu ak ñoo doy waar déedéet dégg nga bi ñu delloo mu ne ko fa ba nga xamante ne intahaya mujj nañu ila saxrati ca doj wa isa rajulun ñu daaji taseeg waaye joo xam ne mu sajjan ma nga sàngoo bi saw bin ci mbalaan aw qaala wala boog wax na ne tasajja ma nga sàngoo bi saw bi ci mbalaanam maanaam voilà dafa mbalaanam rek fa sallama mu nuyu Musa yent yàlla Musa alayhi salaam fa qaala mu alxadir alayhi salaam wa anna ana naka bi ardika la ci sëg waa suuf sëg suuf salaamu jàmm maanaam ñu ngi nuyu di nuyu tamit fa nga jóge waa ña nga jóge mm-hmm. fa qaala mu ne ana man maay Muusa yéen ci yàlla musa alayhi salaam fa qaala mu ne ko ma ak nga jóge yow fan nga jóge ñëw fii ak mais ñu ngi lay teeram jàmm fa mu ne ko ana Muusa maa yéen ci yàlla Muusa salaam fa qaala mu ne ko Muusa bani Israa'il lii mooy mawdal Muusa wu banu Israa'il alayhi salaam maanaam moom xamoon na ko te kee xamu ko <laughs> est-ce que fa qaala mu ne ko naam mu ne ko waaw waaye mu teg ko ci ne ko fa qaala mu ne ko hal attabi'uka ndax mën naa laa topp ala am ci kaw ne tu'allimani da nga may jàngal mimma ci li nga xam ne ullimta moom lañ la jàngal rushdan mu nekk jub qaala mu ne ko innaka li wér boor mooy yow lan tastati'a doom am kattan maa yi di ànd ak man sabran bi munu muñ yaa Muusa yow yent yàlla Muusa lu tax mu ne ko inni naka man ala ilmin damaa nekk ci kaw xam-xam min ilmillaahi ci xam-xamu yàlla allamanii boo xam ne moom moo ma ko xamal laa taalamu yow xamoo ko anta yow wa anta te yow ala ilmin yaa ngi ci kaw xam boo xam ne allamakum xamal xam na la ko allah yàlla xamalal na la ko laa alamuhu man xamuma ko voilà euh, peut-être que ñu dem foofu pour transport inshallah